أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Thank you.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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu si waat ba tey ci kitaabul jaami' as-sahiih bu al imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci hadiis yi aju woon ci baabul istihaada te moom mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi mu doon nettali mi nga xamante ne moom la sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha ñëwee woon ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di ko wax naan ko ya rasulullah inni la athuru la athuru afa ada'u salat e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man de duma lapp xanaa dama bàyyi kon julli ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innama zalika irqun wa laysa wa laysa bil hayda loolu day ak silit gu fàcc la waaye du e, mbërëg naka noonu gisoon nañ ci baabu ghasli damil hayda buntu raxas deretu e, mbërëg maanaam baabu e, ghasli damul damil mahyidi ci beneen riwaaya maanaam buntu raxas deretu mbërëg moo daal wax ne gisoon nañ ci hadith sayyidat Asma radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne dafa laaj ne jigéen dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko ya rasulallah ara'ayta ihdana idha asaba thawbaha ad-damu min al-hayda kayfa ni ko ay eh, ndawal Yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam xoolal tey su dafa am kenn ci eh, ñun mu am yërëm wala mbalaanam maanaam deretu mbërëg deretu laal ko ana naka lay def yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ida asaaba sawba ihdakunna addamu addamu min al-hayda faltaqrufu thumma tanduhu bi ma'in thumma litusalli fiihi mu ne su fekkente ne dafa am kenn ci yéen koo xamante ne mbalaanam deretu mbërëg daf koo laal bu boobaa na ko fete topp nag maanaam na ko raxas ak ndox moo xam ne da koy fetewaale topp nag mu daal di koy wis ndox maanaam moom mooy mu wis li nga xamante ne moom mooy li ko wër ak li nga xam ne moom la ki sàkk di nekk ci lool topp nag mu daal di ciy julli bokk na ba tey ci xadis yi nga gis yi ñu gisoon ci boobu buntu mooy xadisu sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha mu doon wax naan kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu dama min sawbiha inda tuhriha fa taghsila fa tasiluhu wa tantafu ala sa'irihi summa tusalli fiihi mu ne kenn ci ñun bu fekkante ne dafa daan gis mbërëg mu ne kenn ci ñun daan na gis mbërëg topp mu daal di fete deret ji ci yérim bi foofu maanaam jamono jamu laabee topp mu daal di koy raxas mu daal raxas yére bi daal di nag wis li nga xamante ne moom mooy mbooleem li nga xamante ne moom moo la ci yére bi mu topp mu daal di julli gisoon nañ tamit buntu baabu i'tikaafil mustahaaba buntu ki nga xamante ne moom mooy mustahaaba bi maanaam mooy ci gis jongel mooy deret yi nga xamante ne deret la ju ju ju ëpp deretu mbërëg ji mu ne loolu kenn ci ñun daal maanaam buntu ki nga xamante ne moom moo koy maanaam ni kooku mën naa def i'tikaaf ci jàkka ji loolu gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la daan wax na maanaam ñetti xadis yi ñu ci gis yëpp daanaka jëmmi benn xadis bi la te moom mooy kenn ci soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da daan gis mbërëg te da daan gis jorngel te daa nekk ci biir jàkka ji ci jamonoy i'tikaaf di ànd ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamonoy i'tikaaf mu leeral loolu di leeral tamit li nga xamante ne noonu la daan nekkee ci jàkka ji mooy ci ab tast la daan toog. naka noonu ah, loolu tamit bu daan julli tamit noonu la daan def te loolu moom mooy ñetti xadis yi nga xamante ne moom la ñu gisoon ci buntu boobu yooyu yëpp bu ñu dañuy wërwërloo ci loolu léegi nag ñu war a gis baabun hal tusalli al mar'atu fi sawbi fii sawbin fii fiihi baabun buntu maanaam buntu bii day day day day li ko li ko tëgg mooy hal ndax tusalli dina julli al atu jigéen ji maanaam jigéen yi nga xamante ne dafay gis mbërëg moom ndax dana julli fii sawbin ci ab yére boo xamante ne xaabat dafa gis mbërëgam fii ci biir ci yére booba maanaam moom mooy su fekkente ne jigéen ñi dafa am yére boo xam ne daf koo sol ci jamono ji nga xamante ne ci la doon gis mbërëgam ndax bu boobaa dana euh, dana mën a def bu daal di laabee bu setee mu daal di wëlbatiku war a julli ndax day daal di julli ci jëmm yére bi nga xamante ne moom la gise woon mbërëgam waaw wala déet ndax loolu mën naa nekk waaw wala déet ak ci yan anam la war a mën a nekk bu fekkente ne dana nekk ci yan anam lañ koy daganal su fekkente ne dana dagan loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci buntu bi kon dañuy gis ne ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala di nga xamante ne moom moo ko tax a jóg maanaam moom moo tax mu mu nose buntu bi mooy di leeral ndax ki nga xamante ne dafa gisee mbërëg su fekkente ne amul lu dul benn yére masalan ndax yére boobu kon dana dagan mu daal ci jullee waaw wala déet boobaa li nga xamante ne moom lañ jul sikk moom mooy ne boo waaw bu segam boobu rek la am moom daf ciy jullee ginnaaw bi nga xamante ne moom la ko raxas comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci hadith sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha ñu romb naka noonu amaa su fekkente ne nag yére yi dañu bari ndax loola mën naa nekk waaw wala déet loolu daañ ko gis insha allahu taala ci hadith bi mu ne qaala haddathana ma qaala bil isnad al muttasil fi awwal al kitab ilayhi haddathana abu nu'aym te moom mooy sëriñu imaamul Bukhari bu mag boobu rahimahullahu taala muy al-Fadl ibn Dukayn ah, rahimahullahu taala dakkantalam nekk maanaam Abu Nu'aym mooy al-Mula'i al moom la gën a siiwee mi ngi gane adduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 219e année bi. moom moom mooy ki nga xamante ne moom euh, imam al-Bukhari moom moo rek moo solo ci moom directement te lu bëree bëri la solo ci moom ci sëriñam yi gën a màgg la bokkoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale lu benn du ñaar amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des moom mooy li ko dalee ci imaamu Muslim ba ci imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp amul kenn ci ñoom koo xamante ne solo na ci moom directement kenn ku ci nekk faw mu am ku dox ci digganteem ak imam al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu taala lu ci ëpp nag imam al-Bukhari rahimahullah bu ko indi danaan haddathana Abu Nu'aym waaye léeg-léeg mu daal di ñëw ci ne haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn léeg-léeg tamit mu daal di ñëw rek waaye loola lu jafe-jafe la maanaam mu jékki-jékki rek mu daal di haddathana al-Fadl ibn Dukayn waaye bu ñu xoolee mboolem li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jëlee ci moom ci ay hadith ñi ngi toll ci téeméeri xadis ak juróom-ñeent fukk maanaam mooy cent quatre-vingt-dix xadis loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci moom ci bi rahimahullah mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Nafi' te moom mooy Ibrahim ibn Nafi' al-Makhzumi dakantalam Abu Ishaq al-Makki rahimahullahu taala maanaam kon euh, euh, al al al al al al al Fadl ibn Dukayn moom kuufi la amma Ibrahim ibn Nafi' bi rahimahullahu taala moom makkiyu la moom ja solo na ci ay hadith jëlee ci Ata ibn Abi Rabah ak Muslim ibn Yanaq ak uh, ibn Tawus ak uh, ibn Abdullah ibn Abi Najih rahmatullahi ala al-jami' amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom moom mooy Abdurrahman ibn Mahdi ak Zayd ibn Habbab ak Abu Nu'aym bi nga xamante ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn ak Khallat ibn Yahya ak Abu Hudhayfa Musa ibn Mas'ud ak ñeneen. jotoon nañ koo gis nag boobu fekk na Xallaad ibn Yahya moom moo solo woon ci moom imam Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu taala nee na kaana xaafizan moom de xaafiz la woon amma Abdurrahman ibn Mahdi moom nee na huwa awsaqu awsaqu shaykhin kaana bi Makka moom mooy sëriñ bi gën a dëgër bi nga xamante ne moom moo nekkoon Makka maanaam ci jamonoom mi ngi génn adduna ci cent soixantième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an ibn abi najih te moom mooy abdullah ibn yasar as-saqafi ndaxkantaram nekkoon abu yasar dañ koy wax ibn abi najih ndax ah, abu najih mooy yasar bi nga xam ne moom mooy baayam waaye mu tuddu goon abdullah ibn yasar as-saqafi rahimahullahu taala mi ngi génn adduna cent trente u ñoom année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i taabi'i rahmatullah alayhi Euh, mu nekkoon tamit ci ñi nga xamante ne comme niñ ko gisee woon dafa bokkoon ci liñ ko doon jamee moom mooy ne dafay jàpp maanaam dafa amoon pas-pasu maanaam moom loolu la gis waaye nag euh, nit waaye loola wàññiwul dara ci dëgëraayam ndax maanaam moom nekkul koo xamante ne daa'i la maanaam duy woote di jëmee ci boobule pas-pas euh, rahimahullahu taala maanaam kon comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon lu dul benn du ñaar su fekkente ne dafa am koo xam ne dafa bokk ci nitu bidaa yi moom mën nañoo jëlee ci moom waaye su fekkente ne dañuy jëlee ci moom te mu nekk ci condition mu nekk ku dëgër ku wóor waaye nag moom condition bi mooy li muy solo mu nekk koo xamante ne du nekk kuy woote di jëme ci li nga xamante ne moom mooy pas-pasam bu bon bi waaye tamit du nekk tamit koo xamante ne dafay euh, solo maanaam li ñu wee ci moom du luy jàppale tamit pas maanaam loolu moom mooy condition yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci moom mu ne an Mujaahid te moom moom Mujaahid ibn Jabr te dañ koy wax tamit Mujaahid ibn Jubayr al-Makki rahimahullahu ta'ala al-Aswad dàkkantalam nekkoon Abu Muhammad wala boog Abul Hajjaj ñaari dàkkantal yooyu moom la amee woon rahimahullahu rahmatan wasi'a moom mi ngi génn adduna ci cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci sëriñ waa Makka yi nga xamante ne borom imam la ci tafsir imam la ci hadith la ci fiqh niki noonu imaam la ci euh, ci surtout ci tafsir nga xam ne ci la gën a fiiwe euh, rahimahullahu taala daan nekkoon taalibe sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma euh, moom mooy kon hadis hadis boobu mu ne an an annaha qaalat annahu qaala nee na qaalat Aisha moom ummul mu'minin radiyallahu taala anha at-tayyibatu bintu tayyib ak siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anha ummu abdullah mooy ummul mu'minina uh, radiyallahu anha mooy doomu sayyidina abubakar di ki so yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a sopp moom mu ngi génn àdduna ci cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deux mille deux cent dix hadith moom lañ ko wàññil yoo xam ne cent soixante-quatorze muttafaqun alayhi la yoo xam ne cinquante-quatre yi imam al-Bukhari da ko wéetoo naka noonu musannaf imam muslim rahimahullahu taala da ko wéetoo hmm. ah, amma hadith bi am na benn mbir moo xamante ne moom moo ci nekk bokk na ci hadith yi nga xamante ne dañ koo jame imam al-Bukhari rahimahullah hmm. ndax ah, bu njëkk bi moom mooy dañ ne inqitaa daf ci am ak dog-dog hmm. ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom lañ ko jame moom mooy dañ ne ittirab daf ci am maanaam moom mooy wax ji dafa desee dëgër maanaam ngir ne léeg-léeg maanaam xamuñu kan moo solo ci kan dëgg-dëgg Euh, amma li nga xamante ne moom mooy inqitaa gi moom mooy ku mel ne al imam Abu Hatim rahimahullah ak Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ak imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne imam Mujahid solowul ci ki nga xamante ne moom mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam moom mooy déggewul ci moom dara kon nag bu ñu gisee ni hadith bi dafa ne sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mu ne moom imam Mujahid rahimahullah daf ne sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na ah kon daal loolu dëgg-dëgg ak dañuy gis ne am na ku dox ci diggante bi kon ak dog-dog am na ci waaye li nga xamante ne moom lañ koy tontoo mooy ni imam al-Bukhari rahimahullah ci hadith bi ak ci yeneeni hadith ci Sahih bi saxal na ci ne moom ci maanaam ne imam Mujahid déggee na ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ay hadith yu bari naka noonu al imaam Ibnul Madini ak al imaam Ibn Hibban rahmatullahi alayhima ñoom tamit saxal nañu loolu te comme qaa'ida bi dañu al musbitu muqaddamun ala an-naafi ki nga xam ne moom mooy saxal moom la ñuy jiital ci kaw ki nga xam ne moom mooy ci dàq. Mm-hmm. loolu day daal di tontu ci li nga xamante ne moom mooy ittirab moom mooy inqitaa boobu. amma li nga xamante ne moom mooy wàllu ittirab bi nag moom mooy ne dañoo gis ci sunan imaam Abu Dawud rahimahullahu taala mu ne Muhammad ibn Kathir an Ibrahim ibn Nafi' an al-Hasan ibn Muslim maanaam au lieu mu jëlee ko ci ibn Abi Najih te mu Abdullah ibn Abi Najih mu jëlee ko ci al-Hasan ibn Muslim te loolu nag moom kon ñu ne ah ittirab am na foofu maanaam mooy kon xamuñu ci kan la ko jëlee waaye bu boobaa li nga xam ne moom lañ koy tontoo moom mooy ne ñaari biir dafa am mooy bu njëkk bi moom mooy ñaari biir lañ koy tontoo tontu bu njëkk bi. mooy ne ittiraab boobu loolu mëneefu koo wax ndax benn bi mën naa jëlee xadis ci ñaari sëriñ yu wuute loolu moom mooy benn bi kon bu boobaa Ibrahim ibn Nafi' daf ko jëlee ci ñaari sëriñ mm-hmm. yoo xamante ne ba muy jàngal Muhammad ibn euh, euh, bi muy bi muy bi muy euh, jàngal Muhammad ibn Kathir bi nga xam ne mooy sëriñu imaam Abu Dawud bi rahimahullahu taala moom daf koo nettalee jël ci Hasan ibn Muslim waaye bi muy jàngal Abu Nu'aym di sëriñu imam al-Bukhari bi rahimahullahu taala daf koo jëlee ci euh, ibn Abi Najih rahmatullah alayhi kon bu boobaa loolu dañuy xam ne euh, ittirab mënta am foofu waaye beneen bi ci def moom mooy ne Abu Nu'aym muy sëriñu imam al-Bukhari mu gën a dëgër Muhammad ibn Kathir bi nga xam ne moom mooy sëriñu imam Muslim imam imam Abu Dawud maanaam sëriñu imam al-Bukhari bi mooy Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayb moo gën a dëgër Muhammad ibn Muslim Abu Abdullah bi nga xam ne moom mooy sëriñu euh, imam euh, Abu Dawud rahimahullah euh, beneen bi ci def moom mooy al imam maanaam Xallaad ibn Yahya ak Abu Hudhayfa ak an-Nu'man ibn Abdussalam ñoom ñii ñett ñoom ñett ñii ñëpp solo nañu même xadis bi maanaam nekk ci mutaabaa ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ak ki nga xamante ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn bu boobaa riwaaya bi nga xamante ne moom mooy riwaaya al-Fadl ibn Dukayn rahimahullah moom day daal di nekk bi nga xam ne moom mooy bi noot maanaam kon ci kaw loolu riwaaya imam al-Bukhari bi rahimahullah mooy noot riwaaya imam Euh, imam Abu Dawud bi rahimahullah te kon bu boobaa ci kaw loolu buñ doon wax sax naan day am dara luñ ciy woyofal ak luñ ciy doyadal bu imam Abu Dawud bi la ñuy doyadal waaye bu imam al-Bukhari bi rahimahullah moom kenn du ko doyadal ngir ne sëriñam moo gën a dëgër bi ñu def moom mooy riwaayaat maanaam am na ñeneen ñetti ponkal ñoo xamante ne ñoom def nañ mutaabaa ci ak Abu Nu'aym ñetteel bi ci def moom mooy ne euh, istiraab mënuñu ko wax ci loo xamante ne sëriñ bi mën naa jàngee ci ñaari sëriñ benn jëmmi xadiis bi euh, rahmatullah alayhim kon loolu moom moo aju woon ci wàllu càllala mu ne kon sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne annaha qaala nee na qaalat wax na anha nee na maa kaana maa kaana euh, maa kaana doonu doon doonu nekk li ihdaana ñeel kenn ci ñun illaa lu dul sawbun benn yére benn mbalaan waahidun bay benn dongo boo xam ne tax yudul ci lay gisee mbërëgam fii ci moom maanaam mu loolu li muy tekki mooy ne ñun benn yére lañ daan am te yére boobu dong lañ daan sol bu ko defee ñu dem ci ñu euh, gis ci suñuy mbërëg ba xa maanaam euh, tabaan naturellement soo fekkee benn yére dong nga am yére boobu moom ngay sol saa booy fanaan moom ngay fanaanoo boo yeewoo moom ngay yeewoo et cetera loolu nag euh, dafay daal di nekk loo xamante ne day daal di nuróog lu safaanoo ak hadith sayyidat ummu salama radiyallahu anha bi ñu gisoon bi nga xamante ne dafa tëddoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di commencé gis bërëb daal di dóg dem soppi ji yére ji sol yére bi nga xamante ne moom mooy yére yi loolu nag li nga xamante ne foofu la problème bi di nekkee lu tax muy am problème moom mooy ne moom sayyidat Aisha radiyallahu anha bu dee moom benn yére la daan am la amoon te sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mën a yor yére yu bari te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa maandu woon loolu day daal di nekk loo xam te ne lu lënt lay doon ñaareel bi ci def mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa leeral ne ñun ñii kenn ku ne ci ñun ñii noonu la biram demee woon maanaam kon bu boobaa lënt lënt bi tamit day daal di day daal di nekkaat foofu waaye bu boobaa li nga xam ne moom da ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tontu mooy dañuy wax ne euh, loolu lënt lënt mën na cee bañ am ndax liñ koy bàyyee xel rek mooy dañ naan dafa am jamono joo xamante ne ñàkk dafa amoon maanaam mooy jamono yi nga xamante ne dañ daan toog sax duñu añ wala duñu togg pendant deux mois duñu togg loolu da am mu am ay jamono yi nga xamante ne dégg nga kon jamono yooyu moom benn yére lañ amoon te jamono jooju tamit ci li ñu gisee ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan gisee mën nañu mën nañu takk ci yére bi benn yoon mm-hmm. maanaam ci yére bi mu raxas ko. dem julli ji noonu fekk yére jaa ngi tooy mm-hmm. maanaam kon jamono yi maanaam ay jamono la waaye léeg-léeg nag ñu dem ba jenn jamono jamono ji maanaam am piix am maanaam ak ubbeeku am ak daal di dikk mm-hmm. nag maanaam nga gis ne boobaa ñu am yeneen i maanaam kon boobaa ci la ñuy gisee ni loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy liy tontu mbir moomu mm-hmm. waaye nag mu daal di yeggale ne faisa saa yoo xamante ne afaabawoo dal na ko say un dara min damin ci deret <coughs> te moom bu <coughs> deretu gi kaalat day daal di def maanaam xaalat euh, moo tax baat xaalat comme niñ ko waxe woon day tekki wax na maanaam loolu mooy wax ji gën a bëri mooy li gën a bëri waaye léeg day tekki def na comme xaalat day daal di def bi riiqihaa ci tuflitam nii maanaam day daal di def nii ci tuflitam rek ah nga mu ne fa qasaatuhu mu daal di koy ak wewam maanaam moom noonu la daal daan maanaam su yére bi taqee fii mu daal di def nii daal di koy xoos daal mu daal di loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawatina fuqaha u xanaa xanafi yi rahmatullah alayhim dañ ciy sukkandikoo ngir wax ne maanaam du yi du du ndox kese mooy dindi sobe ndax loolu tamit day tegte leneen ndox rek du dindi sobe leneen mën naa dindi sobe waaye mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu demee nekk fuqaha u maliki yi rahimahumullah dañ leen di wax ne leen waa loolu li mu li nga xam ne moom la ñu mën a dindee ak tuflit googu ak we loolu moom mooy du woon lu bari mm-hmm. te comme du woon lu bari moom mooy loo gën a di daal di dugg ci alqadrul maafu mm-hmm. maanaam ci maanaam li nga xamante ne boo ko nattee day daal di nekk loo xamante ne lu ñuy jéggale la mm-hmm. waaye ala kulli xaaleen bu ñu xoolee sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha li tax mu daal di koy waxee nii ak it ñu xool imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni mu ko indee fii dafay leeral tamit ne maanaam da daan maanaam dara da ko daan dindi te li mu ci jublu woon moom mooy mu deñ en tant que sobe te loolu moom moo tax sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha di ko leeral ndax suñu toolu loolu kon jëmmi leeral gi du am njariñ maanaam naan yére bañ daan sol bu daan takk dañ ko daan def nii maanaam bu dul woon leeral gi nii leeral ne ñoom noonu doon lañ ko dindee sobe gi kon leeral loolu dootu amati njariñ <coughs> beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee moom mooy bu fekkente ne kon jigéen ji dafa am benn yére te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nasee ko buntu bi yére boobu lay daal di maanaam bu gis bu ci gisee mbërëg yére boobu lay daal di dindee euh, moom lay daal di sol te amul benn problème maanaam ndax buy julli ci moom la daan jullee loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ci des masa ñetteelu masala bi mooy su fekkente ne na jigéen ji dafa bari ay yére bu boobaa ana nan lay def bu li nga xamante ne moom lay def te mooy li ñu sopp comme ni ko li mu nekkee ci hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha bi ñu gisoon mooy ne day daal di dem changer yére maanaam yére bi nga xam ne moom lay gisee mbërëg dañuy daal di sopp mu di am yére boo xamante ne suy gis mbërëg yére booba lay sol waaye bu gisul mbërëg mu daal di jël yeneen yére mi mu sol ko lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii ràññeeku waaye nag lii nga xamante ne moom mooy yére moom saa yoo xamante ne raxas nañ ko wala fóot nañ ko te maanaam mooy dindi nañ sobe ji nga xamante ne moom moo ci nekk rek day daal di dagan nga daal di koy mën a solaat daal koy jullee mm-hmm. loolu ak yëre bu mu mën a doon la moo xam mbërëg ci takk moo xam man yu maanaam euh, bu dee man yu ñu jàpp ne man yu sobe la moo ci takk wala boog beneen xeetu maanaam bu dee da maanaam ak mbéewal ñoo ci wala ay dem àll ci takk wala lu ci mën a takk tey su fekkente ne raxas nañ ko loolu day daal di baax maanaam yëre moo demee maanaam moo demee noonu niki noonu place bi nga xamante ne moom la ñu jullee tamit noonu la demee kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, mais li gën nag moom mooy mu am yére boo xamante ne bokkut ak yére boobu maanaam yére bi ngay gisee mbërëk nga koy soppi mu bañ a bokk ak yére boobu waaye loolu ci jamono yu njëkk yi la waaye jamono jii ñu nekk nga xamante ne jigéen ñi dañuy am ay xeetu serviette yi nga xamante ne ñoom mais vraiment xéewal bu rëy rëy la Euh, day tax ba du ñu takk ci dara du ñu takk ci lenn et cetera loolu moom bu boobaa yooyu yëpp ak maanaam disposition yooyu yëpp dootul nekkati loo xam ne lu ñuy sàkku la allahumma ba mu def jigéen ji ne man damay bëgg di doxal sunna di gën a wéyal loolu nga xamante di dundal boobu sunna bu ko defee mu wéyal ko mu daal di koy doxale noonu loolu kon mooy li nga xamante ne moom moo ci daal di aju inshaa allah hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro trois cent te loolu gisoon nañu euh, ko ci euh, biñ ci tolle euh, wa lillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañu taxrij bi wallahu ta'ala a'lam mu ne baabu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ne baabu tiibi baabu tiibi lil mar'ati 'inda ghusliha min al-mahid maanaam baabu buntu tiibi lil mar'a at-tiib moom mooy gët mooy parfum gët lil mar'ati ñeel jigéen ji maanaam moom mooy ne jigéen ji nga xamante ne dafay euh, suy suy sangu boo bi jamono ji nga xamante ne moom lay sangu cangaayal farata ndax masala bi moom mooy yére bi nga xam ne moom bu njëkk bi mooy yére bi nga xamante ne moom la sol dañuy sopp mu di ko changer wala boog mu bañ di ko sol saa su nekk ba mu def su fekkente ne boobu yére rek la am amma masala bi moom mooy ne jigéen ji nga xamante ne moom dafay parfumé wu maanaam laal gi nga xamante ne moom lay war a laal parfum inda ghusliha faf sangu ga maanaam jamono ji nga faf sangam ga maanaam jamono jamuy sangu cangaayal farata minal mahidi te mu tukkee ci mbërëg maanaam moom mooy ne jigéen ji su gisee mbërëg war a sangu cangaayal farata am na parfum boo xamante ne dañuy sopp laal ko ak ana parfum boobu naka la koy laalee ak ana ban bërëb la koy ci bu koy laal loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noté buntu bi ndax xam nañ ni ki am ki am sangu ki nga xamante ne moom mooy jigéen di gis janaaba su fekkente moom ak jigéen ji nga xam ne ñoom ñooy sangu ñoom ñoo moo gis mbërëg bay doog a pare buy sangu cangaayal farata ñaari xeetu cangaay yooyu genn la loolu moom xam nañ ko waaye ndax ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg moom ndax bu sangoo bu gisee mbërëgam bi ba noppi suy sangu cangaayal farata dafa am lu ñu sopp ci moom wala yenn xeetu exigence yoo am yeneen te wàllu parfum aju ci waaw wala déet ndax gisoon nañ ci buntu euh, ci kitaabul ghusli ne sopp nañu ki nga xamante ne moom mooy sangu cangaayal farata mu daal di laal lu mel ne euh, euh, parfum wala saabu te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko def wala boob buy sangu cangaayal farata maanaam mu jiital parfum bi waaye wal te kon bu boobaa tamit bu fekkente ne dafay sangu a masalan ak saabu Euh, rawatina suñu saabu yu bees ak gel yeeg yooyu nga xamante ne bu bëggee sangu càngaayal farata ba pare bëgg sangoog caaboog njàpp masalan ana ban lay jiital gisoon nañ ne li muy jiital mooy sangu saaboog njàpp bi moom lay jiital doog a def sangu càngaayal farata gi loolu tamit gisoon nañ ko ne loolu mooy li gën léegi nag bur jigéen bi nag ndax am na leneen lu cay dolle dolleeku ci masala boobu waaw wala déet loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala no see buntu bi mu ne haddathana bil isnad al muttasil fi awwal al kitab ilayhi haddathana Abdullah ibn Abd al Wahhab te moom mooy Abu Muhammad al Basri al Hajabi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn waa Basra la rahimahullahu di bokk nekk ci siqaat yi ñoom ci taabi taabi la ah, bokk mi ngi génn ci deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abdullah ibn Abdul Wahhab al Hajabi rahimahullah imam al Bukhari rek moo solo ay xadisam te ci saxiix bi am na trente xadis yu mu ci am boo xam ne bii moom mooy bu njëkk bi maanaam kon imam euh, ci saxiix bi yëpp moom rek la te moom rek ci kutubu sitta yi moom moom imam al rek moo solo ay euh, xadisam loolu nag li ko indi mooy at bi mu génn àdduna gis ngeen ko maanaam deux cent vingt-huitième année ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa am na sax ñu ne deux cent vingt-septième année bi la maanaam nga xamante ne moom jamono ji muy teel ji muy génn àdduna da koo fekk yeneen borom xam-xam yi nga xam ne ñooy waa kutubu sitta yi maanaam seen buur taxu koo demee noonu waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala boobu moom fekk na ko déjà mu commencé wër euh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a man qaala haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi rahimahullah euh, moom mooy Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullah Euh, waxoon nañu ne imam al euh, imam Hammad ibn euh, Zayd mi moom moo gën a dëgër ci que Hammad ibn Salama bi nga xamante ne moom mooy ibn Dinar waaye nag ñoom ñaar comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee ne Hammad ibn Zayd ibn Dirham moom moo gën a dëgër ci wàllu hadith maanaam ci wàllu nekk koo xam ne ci wàllu buntu xam-xam buñ ci imam Hammad ibn Zayd moom mooy ci gën a dëgër loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadis boo xamante ne musnad la maanaam lu dul maanaam ba pare layeku maanaam amul comme ni nga xam ne loolu lañ ko gise woon gisoon nañ ne ci mutaabaat yi la koy indi benn yoon dong ko indi daa di wax ne ah, Hammad nee na naan maanaam euh, qaala Hammad maanaam mu nekk taaliq boo maanaam mu allaq boo xamante ne Euh, daf koo indi tàmbali ne ne Hammaad nee na mm-hmm. te buy Hammaad ibnu Salama waaye loola lam ca wax maanaam moom mooy ngir wax rek ne wax ji Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mm-hmm. Seydina Anas radiyallahu anhu daf doon wax ne ñum dañoo jàppoon ne Alxuraan la mm-hmm. tellement que wax ji dafa rafet mooy bi naan doomu aadama euh, boo ko jox buñ ko joxoon xur ci at maanaam or bu boobaa day daal di bëgg ñaareel xur maanaam boo ko joxoon montagne or mu bëgg ñaareelu montagne mm. soo ko joxee ñaari montagne mu bëgg ñetteelu montagne waaye suuf rek mooy mën a fees biiru doomu aadama mm. mu daal indi càllala gi jël ci Hammaad boobu ibnu Salama rahimahullah ngir wax ne sayyidna Anas radiyallahu anhu dane ba pare daal ndax ci jeexital gi borom yeneen ci saa daf cee teg ne euh, dani euh, maa maa yabla maa tamla batna ibn aadama illa turaab wallahu yatuubu ala biiru doomu aadama dara du ko feesal lu dul suuf waaye na yàlla dana delloo si nangul tuub képp koo xam ne dellu la ci moom maanaam loolu moom mooy euh, mu ne wax jooju rafet gi mu rafet ñun dañ ko déggoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu foogoon sax ne alquran la ngir rafet gi mu rafet maanaam lu ci loolu nga xam ne xam nga loolu atte am ajuwu ci foofu rek la indee wa Muhammad mu nekk lay waaye sinon te te da ko taaliq mm-hmm. fii nga xamante ne moom mooy bépp hadith boo xamante ne daf ko indi ngir mu layeek wax Hammaad ibn Zayd la loolu moom moo tax mu ne kon Hammaad ibn Zayd bi ñoom ñaar nag ñoo li tax ñu leen di tudd ngir ne ñoom ñaar ñoo bokkoon dëkk ba fara nekk imam yi mm-hmm. waaye Hammaad ibn Salama rahimahullah imam Muslim moom soloon na ay xadiisam mm-hmm. waaye nag dafa def ijtihaad maanaam xool xadiis yi nga xamante ne gis na ni yii moom juumu ci ndax moom ci jëmmi ko siqa la waaye nag dafay faral di juum ci ni muy nettalee loolu la yi nga xam ne nag moom jàpp ni imam muslim xool na ko lujjanti ko luññitu ko ba jàpp ne kii juumul ci bii moom yooyu la indi laye ko indi ko euh, loolu kon moom mooy euh, mbir mi nga xamante ne mat naa leeralaat foofu hmm. beneen bi ci des nag moom mooy xam euh, Hammad ibn Zayd su fekkente ne nag wàllu mbaax la ak jiw ak ragal yàlla jaamu yàlla et cetera ak sellte hmm. Hammad ibn Salama moo gën a màgg moo tax sax ñu naan Hammad ibn Salama ibn Dinar moom ni mu gënee Hammad ibn Zayd ibn Dirham mooy ni diinaar gënee dirham xam ngeen diinaar mooy or bu ñu tëgg def ko xaalis hmm. def ko pièce dir dirham mooy xaalis argent bu ñu tëgg def ko pièce maanaam ñoom ñaar ni dirham diinaar bi gënee dirham bi noonu la euh, Hammad ibn Salama gënee te dañuy wax sax nga Hammad ibn Salama boobu dafa bokkoon sax ci euh, abdal yi hmm. euh, ci awliya yi rahmatullah moom Hammad ibn Salama mi ngi génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu ne an Ayyub man moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamimata as-Saxtiyaani rahimahullahu ta'ala muy Abu Bakar mooy dàqantalam muy imam bu mag boobu rahimahullah borom jara rëy kawe ak borom gënal yu rëy mi génn at gane àdduna 68e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. génn gàddaay yonent bi alayhi wa alihi wa nekk imam boo xamante ne dafa mënoon a tiyi euh, ba pare gis na tamit ki nga xamante ne moom mooy ak Seydina Anas radiyallahu anhu moom gis na Seydina Anas moo tax mu bokk ci taabi'i mhm. euh, te moom bokk na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi jaamukatu yàlla yu luy nga xamante ne imam Shu'ba rahimahullahu taala dafa ne ma ra'aytu mithla kaana sayyidul fuqaha musumaa gis ku mel ni moom moo nekkoon sangu borom xam-xamu fiqh yi imaamu Malik rahimahullah comme niñ ko waxee woon tamit ba mu ko njëkkee gis muy ba mu ko gisee fekk ko Makka muy ci at bi da koo gis muy jàngale bàyyiwu ko xel mu gisaat ko bàyyi waaye nee na bi ma ko gisaatee benn at bi ci tegu ma gis ko muy def suñu tuddee yeneen bi sallallahu alayhi ngir bëgg bi mu bëgg yenente bi sallallahu su déggee turam rek day jooy ba ma yërëm ko ci laa xam ne waaw ah, non kii xaaral ma ñëw jàngee ci moom kii moom peut-être que kii kii kii waaw maanaam nga xam ne maanaam boo xoolee yooyu yëpp euh, nga xam ne al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala nga xam ne souvent day faral rek di wax ne mbiwu siqa wala euh, euh, kii siqatun rubbama wahim wala rubbama axta'a wala siqatun hujja siqatun hafiz waaye bu dee imam bi dafa ne siqatul xujja min ku min kibaari fuqaha al ubbaad maanaam siqa la koo xam ne xujja la ba pare bokk maanaam lay la moom kese argument la ci kanamu mbindeef yi hmm. ba pare daal di ci teg ne euh, ci ponkali borom xam-xamu fiq ba pare nekk borom ja nekk jaamukatu yàlla yu ràññeeku yi maanaam ci ñooñu la bokkoon rahimahullahu taala mu ne an Hafsa moom te gisoon nañ ko moom mooy Hafsa bint Sirin radiyallahu a anha ummul Hudhayl al-Ansariyya radiyallahu ta'ala anha nga xam ne seeru Muhammad ibn Sirin la rahimahullahu ta'ala euh, euh, nga euh, moom nga xamante ne bokk na ci li mu gën a maanaam moom mooy bokk na ci jigéen ñi gën a màgg ci jigéenu taabi'i moom ak Ummu Darda ñoom ñaar Hafsa bint Sirin ak Ummu Darda ñoom ñaar ñoom ñooy jaari jigéen ñi gën a màgg ci mbooleem jigéenu taabi'i radiyallahu ta'ala anhum moom mi ngi génn adduna euh, juste ginnaaw at bi nga xamante ne ci la ñoom euh, euh, maanaam mbokkam yi mooy Muhammad ibn Sirin ak Hasan al-Basri ci lañ génnee adduna ci centième année ginnaaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallama al-imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na kaanat adimatan nadir fi nisa'i waqtiha faqihatun sadiqatun fadilatun kabiratul qadar hmm. maanaam moom day euh, dafa nekkoon koo xam ne ne amutoon ma amul woon moroom ci boroom ci jigéeni jamonoom hmm. boroom xam-xam fiq la woon bu mag ku dëggu la woon boroom ngëneel yu rëy la ba pare ak dayoom dafa màgg tamit euh, dégg nga euh, radiyallahu taala anhu amma ki nga xamante ne moom mooy Abu Wasila nga xamante ne mooy qaadi waa Basra ci jamonoom hmm. moom dañ koo tuddal dañ moom dafa ni maa adraktu ahadan ufaddiluhu ala Hafsata bint Sirin man tasewuma ak kenn koo xamante ne dinaa ko jox ngëneel ci kaw Hafsata bint Sirin euh, ndax jàng na alquran fekk boobu moom mi ngi am fukki at ak ak ñaar maanaam bi muy mokkal alquran fekk na moom mi ngi am rek fukki at ak ñaar soxna soosu bi nekk nag burum ngëneel bu rëy waaye ñu tuddal ko ne ko waaw ah Hasan al-Basri mii nag waaw moom Muhammad ibn Sirin mii nag te ñoom ñaar ak ñoo fonkal ak ñuy ngand radiyallahu anhuma waaye bañ ko ko waxee dani mani laa ma ama ama ana fala ufaddilu alayha ahadan dama ni man mii ndaw soosu du ma jox ngëneel ci kaw ci kaw kenn ci kaw maanaam du ma seede ni kenn moo ko gën a màgg maanaam moom ni mu ko xamee rek xam na ne ndaw soosu moom noonu mënul wax kenn moo ko gën a moo gën a màgg ànd ak Hasan al-Basri kan mooy Hasan al-Basri ànd ak Muhammad ibn Sirin est ce que Muhammad ibn Sirin ànd ak loolu yëpp radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhum maanaam moom euh, mu am dëgg boobu ci seen ci ci ci seen kanam ci ci anam goo xamante ne nangu nga ay ñi nga xam ne ñooy ponkale seen waa jamono nanguwuñu gënale ñaar ñooñu ci kaw moom loolu dëgg dëgg day tegtale ak ngëneelam radiyallahu ta'ala anha mu ne qaala Abu Abdullah mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne aw wala boog Hisham ibn Hassan maanaam ngir ne dug dafa am ndax euh, euh, Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah dafa solo xadis bi ci Hafsa bint Sirin wala boog ci Hisham ibn euh, Hassan wala astaghfirullah maanaam Hammad ibn Zayd dafa solo mbir mi ci Ayyub as-Sakhtiyani wala boog daf koo solo ci Hisham ibn Hassan te Hisham ibn Hassan boobu moom mooy euh, Hisham ibn Hassan al-Azdi rahimahullahu taala dakkantaram nekkoon Abu Abdullah mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy li gën a wér ci euh, at bi mu am na nag ñuy wax ne mi ngi génn àdduna cent quarante-sixième wala boog quarante-huitième euh, <coughs> moom tamit Euh, ci xuffaas euh, yi la bokkoon rahimahullahu taala bëri woon tamit li nga xamante ne moom mooy euh, ay xadis yi nga xamante ne moom la solo al imam Muhammad ibn Sirin daf ko boole woon ci ñoom ñii waa kër yeneen maanaam waa kër gi ñoom ci la bokk maanaam ñoom mooy ahlul bayt ñoom ci la ci la ci la ci la ko boole woon maanaam mooy Hisham ibn Hassan rahimahullahu taala ku solo lu bari la tamit ci Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala moom euh, mu ne kon an Hafsata mu jëlee ci Hafsata ibn Sirin an Ummu Atiya radiyallahu taala anha muy Nasiba wala boog dañuy wax tamit Nusayba maanaam muy ñaari baat yooy loolu maanaam moom mooy turam radiyallahu taala bint Kaab maanaam Nasiba bint Kaab wala boog ñuy wax Nusayba bint Kaab radiyallahu taala anha euh, ñu koy wax tamit Haqqa maanaam. borom dëgg gu kawe gi maanaam ku dëgg gu rëy ki radiyallahu taala anha nga xamante ne da daan mi ngi tuub ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàdda wala boog ànd na juróom-ñaari at ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ay xare maanaam juróom-ñaari xare yoo xamante ne ànd ko ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan faj jigéen ñi te te moom moo daan xarafal tamit jigéen ña laataa yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw madina munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam moom mooy ci sang doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ta'ala anha bokk ci fuqaha as-sahaba yi radiyallahu anha maam ci ba seen borom bokk nekk too koo xamante ne tamit am day mbirum yu la ci jigéen ñi te radiyallahu ta'ala uh, anha xam ne dund na soixante-dixième année yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mboolem xadis yi nga xamante ne moom la solo ci moom 40 xadis la yoo xamante ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci génne six juróom-benn xadis muy muttafaqun alayhi imaam al-Bukhari wéetoo ci benn xadis imaamu Muslim wéetoo beneen xadis ci ay xadisam lépp booleen boole mu nekk 40 xadis euh, amma maanaam ñi mu soloo ci moom muy soloo na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ci ñoom euh, la gën a solowee amma ñi nga xam ne ñoo soloo ci ñoom ba ci biir sahaaba yi radiyallahu anhum mooy ku mel ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu soloo na ci moom euh, Muhammad ibn Sirin tamit soloo na ci moom ci taabi'i yi ak Hafsata bint Sirin bii nii ak mbooloo mu baree bari ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kibaaru taabi'iina yi radiyallahu ta'ala anil jami' kon sayyidat Ummu Atiyya mu ne an an-nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu annaha qaalat mu daal di wax ne kunnaa ñun nekkoon nañ ñun xaa dañu te ñu ñuy tere am nu xedda ci ñuy tënj ala mayitin ci ku génn adduna maanaam ci ku faatu maanaam ñuy tënj ku faatu fawqa salaasin lu ëpp ñetti fan maanaam tënj mooy jigéen maanaam mooy nit ki génn adduna nga mu mel ni dafa am benn genre funérailles yooyu def maanaam comme jigéen ji ni nga xamante ne bu jëkkëram génnee adduna ni muy toogee ñu naan day muuru maanaam loolu moom mooy tënj maanaam ne dina ci fan yooyu du am jëkkër masalan maanaam li ko la jamonoy teen jigi du am jëkkër loolu nag bu fekkente ne nit ku normal la moo génn adduna ku mel ni que doom te lii li taxoon moom mooy doomam daa génnoon adduna doom ji dafa génnoon adduna ci la nettalee maanaam wax ji ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen maanaam moo góor moom du ténj góor amul nu muy ténjee loolu moom moo tax góor tey tey jabar ji mën naa génn adduna tey ci ci ci ci ci ci tisbaar ci tàkkusaan bi mu dem takki jabar maanam loolu moom du problème hmm. mais nag euh, loolu euh, gars yi boo ko defee <laughs> mën naa indi yenn xeetu choc yi hmm. surtout ci ci goro yi hmm. ndax dañ naan yàkkam ci woon na mu dee nangam nangam waaw donte fekkoon na waajaloon nga ko sax dañ naan ah, xam naa ni daal dégg nga waaye nag jigéen moom day tënde. waaye ténjëm mënta weesu ñetti fan illaa ba mu def ala zawjin ci jëkkër maanaam su dee jëkkër la nag moom moom ténj gi moom day daal di ëpp ñetti fan ndax loolu comme ni ko alquran waxe la arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin ñeenti weer wa ashran ak fukki fan maanaam ñeenti weer ak fukki fan la jigéen ji di ténj loolu bu boobaa mu ne kon ñun jamono ji nga xam ne moom la ñuy ténji nag wala nag taxi la dañ ñoo tere tamit ñu tuuf ngalu mm-hmm. mooy def koxul ci bët yi maanaam loolu jamonoy ténji dañuy tere lool mm-hmm. wala nata tayyaba dañuy tere ñuy gëttu maanaam di dóor ay parfum mm-hmm. loolu tamit dañ ñu koy tere ci jamono jooju wala nalbasa te du ñu sol tamit sawban ab yëri boo xamante ne masbuuxan bu ñu cuub la illaa ba mu def sawba afbin Euh, yére boo xamante ne euh, dafa maanaam muy yére yaman yi maanaam dafa am yére la boo xamante ne euh, bu ñuy cuub la ca yaman nga xam ne dañ koy cuub mu xaw a ñuul maanaam mu mu mu nekk yére bu ñu cuub mais cuub bu ñuul lañ ko cuubee am na tamit ñu ne li muy tekki rek moom mooy xeetu manteau lay doon yoo xam ne wala yére yoo xam ne day am ay rëdd rëdd nii rek maanaam xeetu yére yi maanaam mooy de yére yoo xam ne day rafet yenn rafet yi couleur yi day flagrant yooyu yooyu yooyu lañ ñuy rek kon du xamee ci su fekkente ne du ñuy du du jamono ju ñu dul ténj euh, jigéen mën naa tusngal bu dul jamono ju ñuy ji tamit jigéen mën naa sol mën naa parfumé wu waaye parfum bu am xet goo xamante ne day day day day day day day ku mu nga xam ne lii parfum bii nangam la boobu moom du dagan jigéen di ko def di génn ci mbedd maanaam parfumé wu maanaam ngir borom kër mag yooyu moo tax ñuy wax wala bokk ngir ay coc armalam ak yooyu te mu bañ a nekk parfum buy fitnaa laaj loolu tamit beneen bi ci def moom mooy dañ ciy xamee tamit ne yére yi nga xamante ne moom la jigéen ji di sol jamono ji nga xamante ne moom lay teeñ euh, ji yére yooyu warta nekk yére yoo xam ne day rafet yenn rafetaay yi maanaam dafa war a rek nekk yére bu sobre voilà bu fekkente ne dañ koo cuub itam nga xamante ne cuub la dañ koy gën a defar maanaam tàpp ko et cetera euh, mu gën a muy tàkk ak yu mel noonu lool tamit dañ ko koy bi ñuy bi ñuy def rek mooy bi nga xamante ne xëy na day am ay rëdd mooy cuub rëdd yooyu wala boog cuub maanaam yére bu xaw a ñuul mm-hmm. euh, nga xam ne yooyu rek lañ lay nekk loo xamante ne lu dagan la mun a waqat te dëgg-dëgg itam maanaam loolu tamit li muy tekki moom mooy contraire bi dana dagan ci yeneen jamono yi mm-hmm. ba mu def su ne dafa falaa maanaam mooy sol loo xamante ne foo romb rek yow dañ lay remarquer mën naa rafet te ñëpp maanaam duñ la remarquer lool lool aayul loolu day teg la ne maanaam aayul ti jamono joo xam te ne nekkoo di tënk maanaam rafet na mais kenn du la remarquer mu mm-hmm. ndax da ngaa nuru daanaka jigéen ñi ci def li ñuy sol wala góor ñi jigéen ñi ci def li ñuy sol waaye fi muy aayee mooy suñu demee ba nga xamante ne nit ki jigéen ñi day sol loo xamante ne da dañuy gis ne kii kii moom moom bu rombee te loolu lañ la nga gis ko mu takk yenn takkaay yoo xam ne maanaam ñëpp dañuy xam ne euh, diw ñëw na maanaam loolu nag moom loolu dafa nekk loo xamante ne lu ñu tere la mu ne waxat dëgg-dëgg ruqi sala woyofelef na la naa ñeel no en daf tóori faf ba ñu laabee nag isafta salat maanaam su fekkente ni day sangu yax daanaa kenn ci ñun min mahidiha ci mbërëgam maanaam bu fekkente ne jigéen ji maanaam maxeeb fii mën naa tekki jëmmi mbërëgam beneen bi ci des mooy mën naa tekk ci jamono jamonoy mbërëgam hmm. walla kule xaalis bu laabee ci jamono ji nga xam ne ci la doon gis mbërëg ba nga xamante ne léegi moom gisatul benn mbërëg bu boobaa def na ko woyofalal fii nubzatin ci lenn maanaam mooy euh, lu ndaw rek hmm. euh, min kustin min kustin te kustu moom maanaam benn euh, xeetu parfum la boo xamante ne dañ koy jigéen ñi dañ koy jëfandikoo te mu daan jóge Inde maanaam euh, euh, aw faarin am na ci yeneen riwaaya wa aw wa maanaam moobu tamit beneen xeetu gëtt la boo xamante ne dafay nu maanaam comme yu ñuy teg ci weeyi la maanaam mooy comme genre vernis euh, loo xamante ne yu mel noonu la lu ndaw loo xam ne bëriwul lu tuuti la loolu moom dagal na maanaam su dee yenn parfum yu ndaw yi nit ki buy par bu bu bu bu bu tënj bu bu buy buy sangu cangaay googu mu jël ko laalaale ko ci yaramam loolu dina nekk loo xamante ne lu ñu daganal la waaye kun naa nekkoon nañ tamit ñoo xam ne nun xaa dañ ñoo tere an ittiba'i si ñuy topp al janaa'iz janaza maanaam mooy niiw maanaam dañ ñoo tere woon tamit ñuy topp ay niiw hmm. loolu tamit dañ ci xamee ne kon euh, li nga xamante ne Ah, ah, li tax imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala indi hadith bi fii moom mooy ne jigéen ji su fekkente ne dafa gis mbërëg mën nañ buy sangu mën naa la bu sangoo ba pare ba set mën naa laal lenn xeetu parfum yi mais su fekkee mooy parfum yi nga xamante ne parfum yu woyof la waaye parfum yooyu moo tax looloo tax mais du parfum yuy xeeñ moo tax mu ne loolu dañ ñu ko woyofalal ngir na ay parfum yu woyof lañ te ah, loolu mooy suy sangu su sangoo ci mbërëkam Euh, ngir ne lu tax ngir ne place bi nga xamante ne fa la deret ji di laal ci yaramam wala yu mel noonu te xam nga maanaam foofu lu raxasee ko ba pare laal ci parfum loolu day tax maanaam mooy comme genre déodorant voilà comme genre déodorant la luy dindi xet gi rek la waaye du nekk parfum boo xamante ne day euh, dafay remarquable loolu moom moo tax te waaye am naa parfum bi nga xam ne day xeeñ dëgg-dëgg loolu daañ ko gis ci kanam insha allah mais bii nii li ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam te loolu moom la xadis bi di wax mooy parfum yi nga xamante ne yu lu tuuti la ci parfum boo xamante ne euh, mooy euh, xeetu parfum boobu ñu tuddee al kust wala ba kust ñu koy tuddee al kust comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe euh, radiyallahu ta'ala anha mu ne qaala imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala teg ci ne rawaahu soloo na ko Hisham ibn Hasan tudd nañ ko léegi an Hafsa ndax mu jële ko ci Euh, Hafsa te moom mooy buntu Sirin an Ummu Atiyya mu jëlee ko ci sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi euh, wa sallam euh, hadith bii nag nga xamante ne moom lii ñëw na ci jokku ci kitaabu talaq boo xamante ne al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala da ko jëlee ci riwaaya Hisham ibn Hassan bi rahimahullahu ta'ala Euh, kon hadith la boo xamante ne tamit fii li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat ko fii daan ni wa rawahu Hisham ibn Hassan an Hafsa an Umm Atiya an nabi sallallahu alayhi wasallam ndax ñaari yoon la maanaam dafa am yoon bi nga xamante ne euh, euh, Abdullah ibn Abdul Wahhab moom daf ko jëlee ci Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd jëlee ko ci Ayyub as-Sakhtiyani ak Hassan ak Hisham ibn Hassan maanaam ci ñaari yoon yooyu Hisham ibn Hassan jëlee ko ci Hafsa bint Sirin mu jëlee ko ci Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha waaye foofu dafa jëfandikoo baatu kunna nunha maanaam ñun dañ ñu daan tere te loolu mooy tegtale ne jamono yenente bi la sallallahu alayhi wa maanaam ab sahaaba bu ne lool lu ñuy tuddee al mawquf lahu hukmu raf maanaam hadith boo xamante ne moo la maanaam sahaaba bi radiyallahu anhu moo wax ne nangam nangam nangam atte la waaye bu ñu ko xoolee day yor attey lu ñu yëkkati ba sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mawquf boo xam ne dafa am attey rafu loolu moom mooy li nga xamante ne moom la euh, hadith bi am amma umu euh, fii nag bi riwaaya bii nga xamante ne moom la teg daane waaraa waaw te boobu daañ ko gis insha allah ci kitaabu talaq maanaam mooy bu Hisham ibn Hassan an Hafsa an Ummu Atiyya radiyallahu anha bokkut ak bële parce que bii daf cee teg ne anin nabi mu jëlee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu boobaa ñu daal di gis ne day maanaam bi raf marfu la maanaam dafa jokkaloo ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala da ko indiwaat hadith numéro 1278 ak 1279 ak 5340 5341 ak 5342 te euh, imam Muslim rahimahullah indi na ko ñeenti yoon ci hadith numéro 938 imam Abu Dawud indi ko xadis numéro 2302 ak 3167 imam euh, an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala euh, indi ko xadis numéro numéro 3534 3536 ak 3542 imam Ibn Majah indi ko xadis numéro 1577 ak 2087 imam euh, Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro 20794 20797 27303 vingt-sept mille trois cent quatre ak vingt-sept mille trois cent neuf euh, kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu dalki al-mar'ati nafsaha idha tatahharat min al-mahid wa kayfa taghtasilu wa ta'khudhu firfatan mumassakatan fa tattabi'u athara ad-dam mu ne baabu buntu dalki al-mar'ati dal ki jonjug almar'ati jigéen ji nafsaha boppam isa saa yoo xamante ne tatahharat dafa laab minal mahidi ci mbërëg maanaam bu fekkente ne dafa laab ci mbërëg jonj gi nga xamante ne moom lay jonj boppam maanaam buy raxas day daal di jonj boppam wa kayfa kon ana naka tax ta si lu lay sangoo loolu tamit lay leeral maanaam ne mbir mi kon dana jëfandikoo parfum waa mais nan maanaam jigéen ji di gis mbërëg bu setee waxoon nañ la ci xadis bi weesu ne day jëfandikoo parfum am lenn ci parfum lu mu mën a jëfandikoo luñ koy daganal ci moom euh, loolu acte boobu mooy acte janaaba bi amma ki nga xamante ne euh, mais même ki nga xamante ne dafa li tax fële mu am solo parce que loolu yaakaar naa mat naa leeral li tax mu am solo contrairement ak bu janaaba bi mooy bu janaaba bi ñëpp mën nañoo ñëw rek sangoo noonu sans ñu laal dara amal sans ñu laal dara tamit après mm-hmm. am na jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëg moom dañuy sopp mu def parfum déodorant ngir mën a xetu deret ji maanaam daal di dañ ci moom loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi woon buntu bële mm-hmm. ngir yokk ko ci li nga xam ne moo amoon fële mm-hmm. amma fii nag day leeral beneen mbir maanaam ne naka lay sangoon ak léegi ak naka lay jonjee boppam wataaxul te dana jël moom jigéen ji fiir fatan euh, benn euh, Euh, maanaam morceau firsatan ab morceau mu massakatan boo xamante ne bu ñu def misk la maanaam baax mu massaka euh, dafay teg ci tegtale lu ñu def misk wala boobu mu massaka loo xamante ne maanaam mu jugee ci baatu masque bi tekki euh, der maanaam der bu ñu wulli defar ko ba muy ñu koy jëfandikoo mu mel ni comme yi nga xamante ne dañ koy polir yenn affaire comme bu ñi ñi li kii di def euh, menuisier yi am na yenn euh, kii yu ñuy yor xeetu carton yoo xamante ne day xaw a ñagas ñu di ko def nii ci ci ci ci ci ci ci ah ponçage bi voilà voilà mu ngoog loolu euh, maanaam loolu nga xam ne der yu mel noonu lañ daan jëfandikoo loolu tam mën naa tekki loolu waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li ñu gën a saxal mooy ne baat bi misk ci misk la jóge mm-hmm. maanaam mooy mu jël coton boo xamante ne daf ci def misk wala boog lu yor atte misk mooy parfum fa tattabi'u bu ko defee mu mën ci toppee asarat dami jeexitalu deret ji moo tax mu mën a yor ñaari yooyu tamit maanaam bu dee bu dee xeetu der la wala boog lu xaw a ñegat nga xamante ne mooy comme wala gant wala yooyu nga mën koo xoos bu ko defee ci yaram bi ngir ne bu fekkente ne deret bi fa mu laal ci yaram bi dafa daf caa sax yàgg ca wala boog mu sax te maanaam ba ba mu takk ca dëgg-dëgg nga xam ne nga mën koo xoos bu baax ngir mu mën a deñ bu baax mm-hmm. wala njaamte basala mu mm-hmm. mën a deñ bu baax wala boog nga mu ne mu jël coton wala morceau lu am kii rek ñu def ci euh, parfum laale ko fi nga xamante ne foofu la deret ji takk tamit loolu tam dafa bokk ci yi nga xamante ne ay acte la yu concerné ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy gis mbërëg <coughs> dégg nga qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Yahyaa te mooy ibnu Muusaa ibnu Abdi Rabbihi ibnu Saalim al-Haddaani rahimahullahu ta'aala daqantaram nekkoon Abu Zakariya al-Balkhi as-Sakhtiyaani nga xamante ne cosaanam mooy kuuf kuufa la cosaanoo mu gën a si ñu siiwee ci al-Baxt dañ koy wax tamit al-Xatt maanaam nga xamante ne ñaar yooyu yëpp siiwee na ko imaam. Euh, hadith bi euh, ci Yaxya bi rahimahullahu taala borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ban Yaxya hmm. imam al-Bayhaqi rahimahullah moom dafa jàpp ne moom naka noonu Abu Nasr al-Kalabizi rahimahullah moom tamit toxal toxal nañ ko ci moom al imam al-Kirmani nee na ci yenn nusxa yi nga xamante ne moom lañu soloo ci imam Bukhari dafa wax ne Yahya ibn Ja'far al-Bikandi la hmm. ñoom ñii loolu lañ saxal nee nañ Yahya bi mooy Yahya ah ibnu Ja'far al-Bikandi am na ñu wax ne Yahya ibnu Muawiya ibnu A'yun la waaye kooku xamuñu ko ci sëriñ imam Bukhari yi kon wax jooju day daal di defee nekk loo xamante ne lu dëgër la am amma ñi nga xamante ne ñoom ñu ñi gën a siiw ci borom xam-xam ni rahmatullah ku mel na al imam ibnu Sakan imam eh, ndax Yahya bi al imam ibnu Sakan rahimahullah moom dafa solo Sahih al-Bukhari ci al-Firabri al-Firabri solo ko ci Muhammad ibn Muslim eh, déedéet Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari mm-hmm. euh, moom riwaayam moom dafa wax ne euh, haddathana Yahya ibn Musa al-Balkhi maanaam kon mu ñu xam ne kon Yahya ibn Musa boobu la maanaam comme ni ñu gisoon kan Ishaq fële yaa ngi fàtte ci jotaay bi weesu bi mu ne haddathana Ishaq daan noppi mu nekkoon Ishaq ibn Shahir mm-hmm. ah, al-Wasiti parce que bokk na ci li ñu ko dëgërale woon mooy ne ci riwaayatu Ibn Asakir dafa ni woon haddathana Ishaq al-Wasiti fii tamit imam Ibn Sakan noonu la def waaye imam Ibn Sakan rahimahullah bi muy def ay taaliqaat ci Sahih imam Bukhari rahimahullah dafa ne dafa ne saa yoo gisee imam al-Bukhari daa di soloo ci sahiham bi daa di ne haddathana Yahya te waxul kan la rek xamal Yahya ibn Musa al-Balkhi Euh, rahimahullahu ta'ala euh, loolu euh, moom Yahya ibn Musa al-Balkhi boobu nag imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak an ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhi maanaam imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja solo wuñ ci moom. rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> qaala haddathana ibnu Uyayna mooy Sufyaan ibnu Uyayna ta ibnu Abi Imraan al-Hilaali rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom tam gis nañ ko gisaat ko nekk waa kilifa waa Kufa waa Makka moom ñu ngi gane adduna 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna 198e année ginnaaw gàddaay i bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci kilifa yu mag yi nga xam ne jàngee nañ ci solo ci ponkalu borom xam-xam nitu yàlla yi nga xam ne ñoo nekkoon ca Hijaz radiyallahu ta'ala anhum ku mel ne imam az-Zuhri ku mel ne imam Abu Ishaq as-Sabi'i ca Basra ku mel ne imam Amr ibn Dinar ca Makka ku mel ne Muhammad ibn al-Munkadir ca Madinatul Munawwara ala sakina abdul salam ku mel ne Abu Zinad ak Aasim ibn Abi Najuud al-Muqri ak man al-imaam al-A'mash ak et cetera radiyallahu ta'ala anil jamii' maanaam ñu ñëpp la solo ci ñoom maanaam dafa dafa dafa matale al-imaam Ibn Uyayna nga xamante ne imaam Ash-Shafi'i daf doon wax naan budul woon imaam Malik ak imaam Ibn Uyayna kon xam-xam day daal di toxu ci mboolem Hijaaz péninsule arabique bi yëpp dootu fa amati maanaam nga gis ne euh, maanaam imaam Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ànd ak noonu noonu la nekke woon maanaam ku sell ku ku ku baax koo xamante ne li mu bor li mu nekk borom ko xam nekk ku màgg ba pare amoon na ngiram euh, nga xam ne ngiram ci ngir yi mais ngir yi amatul la waaye moom amoon na ngiram comme imam Malik comme imam Shafi ni mu amee woon ngiram rahimahullahu taala mooy oyeniya euh, rahimahu euh, dégg nga moom imam waaye tamit noonu la nekkee woon tamit koo xam ne xolam dafa sell setoon te sell rahimahullahu taala wa radiya anhu voilà nga xamante ne euh, moom ci boppam ànd ak ne euh, ñoom imam Malik tuuti lañ ko magee ndax xam nga cent septième année ak quatre-vingt-quatorzième année soree soreewuñu googu sore ci kaw ci ñi nga xamante ne dem nañ ba nekk mag yor nekk ay kilifa yor ay taalibi jàngale yu bari xam-xam bi tasaaroo ci seen loxo et cetera euh, différence su waaw treize ans loolu rëyul du dara loolu du dara différence daan boobu ci ñun ñii duñ ko remarqué voilà ànd ak loolu mais da doon wax naan xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan léegi tey nit ñi di jóge ci dëkk yu yu ne di dem di di di wër di wuti ji ku leen xamal te ñu gis lu dul imaamu borom imaamu waa Madina mu ne moom moo leen di jox xam-xam bi moo leen di ubbee mu ne wax jooju moom imam Maalik ko moom ànd ak ne ñoom ay daanaka ay morom lañ mm-hmm. mais terewul da doon wax naan ah non xadis bi yenente bi doon wax moom imam Maalik la ah rahimahullah loolu day wane ni xolam selle ak ni nga xamante ne noonu la nekke tamit koo xamante ne amul euh, maanaam jubluwul lu dul yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Mansur ibn Safiya moom gisoon nañ ko mooy Safiya bint Shayba mooy Mansur ibn Abdurrahman dañ koy dàqantelee yaayam ngir yaayam borom gëneel gu màgg la moo tax nga am ko Mansur bint Safiya waaye Mansur ibn Abdurrahman ibn Talha ibn al-Harith ibn Talha ibn Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abd ad foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Qusay ibn Kilab dégg nga radiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi al-Abdari maanaam Mansur ibn Abdurrahman al-Qurashi dégg nga moom mi ngi génn adduna 137e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Ahmad ibn Hanbal da doon tagg da ko doon tagg lu bare bare bare dégg nga ba pare teg ci ne al imam Ibn Uyayna tamit da ko daan tagg dégg nga euh, moo tax nekkoon na tamit koo xamante ne bokk na ci li mu ràññee koo moom mooy ne comme li imam az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala nettalee ko te imam Abu Hatim mu ne nekkoon na ko am salih al-hadith wa kana khashi'an bakkaan 'abidan maanaam nekkoon na koo xam ne borom hadith yu euh, benn borom hadith la euh, maanaam mooy lu bari la la solo ci hadith nekkoon koo xamante ne daf daan toroxlu ci kanamu boromam. ba pare da daan bëri lu mu daan jooy nekk koo xam te ne ku daan jaamu yàlla lu bëree bëri la dégg nga moo tax saa yoo xamante ne maanaam euh, bokkoon na ci li mu ràññee ko woon euh, li imam Ibnu Uyayna doon wax rahimahullah ndax euh, sëriñu imam Ibnu Uyayna la comme ni ñu ko gisee moom daf nan doo na ne kaana Mansuur ibnu Safiyya yabki fii waqti kulli salaatin fa kaanu yarawna annahu yadhkuru al-mawta wal qiyaamata inda as-salawaat maanaam dafa nekkoon koo xamante ne saa yu daan julli dana jooy maanaam mënoo ko fekk muy julli te du jooy maanaam te dañuy wax ne euh, li tax mu meloon noonu mooy ne day daan fàttaliku dee ak yawmal qiyaamati maanaam dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom yawmal qiyaamati ak dee dafa teew ci seen bët dafa teew ci seen kanam wuute nag suñu maas bu bari nga xamante ne voilà comme ni nga xam ne <laughs> <laughs> loolu am ku ma ne ne dafa am euh, benn gàmm ko amoon ci benn dëkk fii ci dëkk yi euh, tugal yi nga xamante ne ba imam ba commencé wara waxtaane ne ak ne ñu de sujet bi mu doon waxtaane nag mooy dee mm-hmm. waaye gars yi fekk lekk nañ cere ba pare loolu moom maanaam bu doon ne dañoo dañoo xaar cere yi ci ginnaaw ñoom daaj fekk waxtaane moom waaye comme cere ji lañ ko lekk ba pare imam imam bi commencé waxtaan te mu gàmm gi nekk ci wàllu dee gaa yëpp dañoo jóg ñibbi maanaam daanaka kenn toogu fa xam nga loolu nag euh, wuti loolu na <coughs> lool <coughs> dégg nga waaw ak ak maanaam yi gis nga leen ñoom seen xaal li mu doon demee waaw ñoom hmm, dégg nga mu ne euh, moom an ummi yi mu jëlee ci euh, ndeyam mi nga xam ne mooy Safiyatu bint Shaybat al-Hajib dégg nga radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko neewoon nañ ko ci saxaaba yi la bokkoon radiyallahu anha nga xamante ne bisub bisub uh, uh, fat maanaam uh, atuk fatxu fatxu Makka moom gis na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moo tax moom euh, Safiya boobu radiyallahu ta'ala anha bint Mansur waxoon nañ tamit ci suñu jotaay yi nga xamante ne lañ ko tuddee woon ne am na juróomi xadis yoo xamante ne solo nañ ko yoo xamante ne mboolem xadisam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci Sahih al a ak Muslim ñi ngi ci euh, mboolem xadisam yi ñi ngi Sahih al-Bukhari ak Sahih Muslim mooy juróomi xadis yi te saa yu solowee ci Sayyid Aisha radiyallahu ta'ala anha lay lay lay solo. mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko léegi anna imra'atan naka jigéen am na jigéen boo xam ne sa'alat dafa laaj annabi ya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an ghusliha ci ak cangaayam min al mahid ci uh, ak mbërëg uh, am na ci beneen riwaaya boo xam ne riwaayata Wahb la moom dafa cee dolli nee uh, jigéen jooju ci ansaar yi la bokkoon minal ansaar yi mu tuddoon euh, Ibor bint Shakl bint Shukal euh, euh, bint Shukal radiyallahu ta'ala anha noonu la ndaw soosu tuddoon ki nga xamante ne moom moo laaj yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ca jeexitalu laaj ca jeexitalu xadis ba ca na mu gën a mate ci sahih imam muslim mu ne ni'man nisaa'u nisaa'ul ansar lam yamna'hunna al-hayaa' an an an an tafaqquhu fi diin maanaam est ce que jigéen ñooñu jigéenu ansaar yi ni'man nisaa'u nisaa'ul ansar est ce que yooyu la jigéen mooy jigéenu ansaar yi ñoom day kersa du leen tere ñuy mën a am di jàng di am xam-xam ci wàllu diine kon loolu dañ ci xamee tamit ne jigéen ji ndax maanaam jigéen ñëw laajal boppam comme niñ ko waxe mbir yi nga xamante ne dafa aju ci wàllu diine ak yi nga xamante ne daf koo concerné rawatina même bu dee yi nga xam ne dañuy keer sa woote di ko laaj mm. maanaam laajal ko boppam loolu nekkut loo xamante ne lu aay la mm-hmm. te loolu maanaam dañ lay wax sax mën mën nañoo sax wax ne sunna la ngir ne bëri na ci jigéenu sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu yoo xamante ne noonu lañ doon doxale ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi bokk na tamit ci liñ ci xamee moom mooy ne jigéen ak góor ñoom ñaar duñu wéet abadan maanaam loolu moom moo tax boo xoolee laaj yooyu lu ëpp da gis ne keneen a koy maanaam nga gis ne sayyidat Aisha radiyallahu anha daf fay nekk wala sayyidat Ummu Salama bi mu naan jaa'at Ummu Sulaym hmm. maanaam radiyallahu anha et cetera maanaam nga xam jigéen ak góor ñoom ñaar duñu wéet abada maanaam même bu de day jàng diine ñoom ñaar duñu duñu wét di jàng diine ah parce que loolu moom lu ne xañ ne maanaam ngir ne seytaane noonu lay def waaw moo tax euh, seytaane noonu lay def maanaam danaan la garaaw lii jàngum diine la am na solo nangam nangam et cetera day jékki-jékki rek dugal ay xeeti maanaa yoo xamante ne ay maanaa la wuute maanaa yi nga xamante ne moom moo ko <laughs> taxaw na jóg nee na kon ndaw si dafa laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne yenente bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam def loolu daanu ko doxale ànd ak jigéen ñëpp ay ay doomam lañ sallallahu alayhi wasallam nga mu ne kon na ko an gusliha ci ak cangaayam ak ah, dégg nga minal mahid ci cang ci ci ci mbërëg fa amaraha mu digal ko moom yeneen mu mu digal ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam digal ko kayfa tax taxilu ana naka lay sangoo maanaam ngir dana ko da ngay sa bopp bi da ngay nga sotti ci ndox nga raxasu euh, après nga raxas sa mboolem cëri ci ci sa yaram bi moo après xaala mu daal ko ci tegal ne ko xusi na nga jël firsatan morso maanaam mooy ab coton wala tissu wala lu mu mën a doon rek maanaam mor min miskin boo xamante ne dafa ànd ak misk mm-hmm. maanaam euh, kon maanaam mu am ci beneen riwaay min maskin mu mel ni euh, dafa mel ni lu ànd ak maanaam mooy liñ doon wax loolu der boobu mm-hmm. waaye loolu am na ci borom boo xam ne ñu ko dàq ngir ne benn Ah, sens bi taxu koo bari fii loolu mooy benn waaye boobaa ñi ne ñi dañ ne déedéet ak ah, kay sens bi am na parce que dañ koy jonj parce que lu ñuy bo lu ñuy bomb la ñi ci def ne waaye nag ah, vraiment euh, ñoom amuñu woon koppar googu xeetu koppar guy tax ñu ñu koy jëfandikoo noonu ci anam goo xamante ne ñoom mboolem jigéen ñi dañuy am xeetu ndeer yooyu nga xam ne dañ koy nooyal ba mu nooy ñu di ko kii di ko jëfandikoo muy liisal seen yaram ak yooyu loolu ñoom ñëpp amuñu ko woon loolu luxe la ala kulli xaalin amaan na li nga xam ne moom moo gën a sax ci riwaayaat mooy misk te loolu moom mooy li gën a dëgër insha allah taala moo tax imam al-Bukhari da rahimahullah taala daal jëfandikoo baatu mu masaka maanaam mooy boo xam ne dañ ko dañ ciy def misk waaye am na ci beneen riwaaya boo xam ne tamit dina ñëw insha allah boo xam ne am na mu masaka maanaam kon ci misk fatatahari te nga laabloo biha ci moom dégg nga nga bi biha ci moom maanaam moom mooy nga nga nga jël ko morceau boo xam ne dafa am misk fépp fi deret di laal wala fi muy jóge nga raxase ko nga raxase ko ko maanaam ngir boo sangoo càngaayal farata ba nopp nga jël par parfum boobu nga teg ko ci maanaam raxase ko ko kaalat mu ne ko kayfa ana naka atataharu moom lay laabloo maanaam ndaw si laaj ko ko ne ko ana naka laay laabloo loolu maanaam xaala mu ne ko tatahari bi tatahari waaye laab loolu bi haa ci moom a ah, waaye laab maanaam da nga koy jël nga jëfandikoo kon ngir nga gën a mën a set dal maanaam waaw gën a a set mu ne ko nu may def ana naka laay def xaalat daw mu ne ko fa tatahari mu ne ko ta mu ne ko naka mu ne ko tatahari biya waaw waay xanaa nga laab loo rek nga jëfandikoo ko rek maanaam ngir nga a set rek waaw xaalat daw si ne ko kayfa ana naka na waaw lu may def dégg maanaam loolu day wane ne ki nga xamante ne moom mooy euh, mbir yi nga xamante ne dañoo euh, dañ leen di rusalaat wax ak di leeral loolu bu fekkente ne wax ju woyof da ciy doy doy na maanaam xam ngeen ni bu mu nee la jëlal nga jëge jël coton nga jëfandikoo ko nga def ci parfum nga jëfandikoo ko nga gën a setlu su ko defee nga utiliser ko bu ko defee mu gën a set loolu dëgg-dëgg leer na maanaam mooy rek nga teg ko fi nga xamante ne fa la deret ji doon génnee bu ko defee nga ak fépp foo xamante ne deret ji laal na ko nga gën koo fomp loolu lay tekki waaye ndaw si moom moom ba tey dii diigul loolu tamit day tekki leneen boo comprendre wul mën ngaa laajaat laaj bi bu ko defee tamit ñu mën laa tontuwaat beneen bi ci def nag moom mooy tamit day leeral ne euh, tontu laaj boo xamante ne maanaam jëm nga tontoo jëmmi laaj bu ñu la laajoon ci tontu ci jëmmi tontu bi ñu la bi nga tontu woon loolu tamit Euh, mën naa ne maanaam ndax yeneen ci saa daf ni ko tatahari biha ba mu ne ko naka laa koy defee dandi ko rek tatahari biha maanaam amul leneen lu ko ci yokkal maanaam mooy kon jëmmi laaj gi maanaam ngir ne mbir la moo xamante ne léeg-léeg lii tamit day wane ne léeg-léeg mbir mën naa évident ba pare riir koo xamante ne amaan na boroom xel la ndax euh, voilà mais évident te pourtant dafay évident voilà loolu tamit euh, daf koy wane Euh, dégg nga xaalat ba mu ne ko kay fa ana naka nag waaw nu may def loolu tamit day wane ni laaj bu fekkente ne mbir mi leerul da koy gën a koy laajaat mu ne subhaanallah gàcc ngàllaa maa buur yàlla subhaanallah akamaa yéemu ci buur yàlla subhaanallah maa ngi seede ci di di di di dëggal matu borom bi ci den gi mu den ci mboolem ne lay mm-hmm. mu ne tattax har yi way laablul maanaam ba mu ko waxee lool nag nee na sayyidat Aisha radiyallahu anha ne fajtazabtuha maanaam ma daal koy euh, ma daal koy xëcc fajtazabtuha ma daal koy bijji xëcc ko ilayya jëm ci man fa qultu man ma ne ko tattabi'i da ngay topp biha ci moom asaran dami jeexitalu deret ji maanaam noonu ngay def loolu day tegtale ay mbir mooy bu njëkk bi moom mooy ne laaj bu fekkente ne benn laaj laaj nañ ko borom xam-xam mu tontu ci ñetti yoon te ki ñuy laaj comprendre wul loolu doy na maanaam mu jàpp ne xëy na comprendre rogul mais incha allah amaan na bés dana jël mu comprendre loolu benn la mais munoo laaj ba mu laaj bi mbir mi leer nga wëlbatiku laajaat mbir mi des leer nga laajaat mbir mi leer nga nekkaat di laajaat di di wëlbatiku déedéet maanaam bu xasee ba nekk ñetti yoon ba pare nekk jëmmi laaj bi mun ba pare tontu bi di dellu si tout le temps di nekkaat jëmmi tontu bi bu boobaa loolu doy loolu rek day daal di doy beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne dagan na ci gën a ndaw di tontu ci kanamu ki gën a mag su fekkente ne euh, gis na ni ki kii di dégg maanaam moom tontu ki gën a mag ki do leeru ci boppam loolu tam mën naa ne beneen bi ci def tamit sax mooy lu gën a kawe loolu mooy laaj mën nañ koo indi ci jotaay bi ci gën a ndaw tontu ko fekk ci jotaay teewaayu ku gën a mag la loolu mën naa nekk tamit ba mu des su dee laaj bi dafa am ci kuñ ko maanaam buñ ne euh, Samba yow la ñuy laaj laaj bi euh, nangam mu dem ba moom mën naa noppi mhm. même bu dee moom moo gën a xam waaw moom Samba lañ laaj Samba na tontu mhm. bu Samba mënta tontu dem tontu. waaye euh, loolu tamit beneen la bi ci def tamit moom mooy ne su fekkente ne euh, dañoo laaj euh, maanaam de ki gën a ndaw te fii mooy sayyidat Aisha mhm. radiyallahu ta'ala anha maanaam dafa gis ne maanaam ki gën a mag te mooy fii ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw si mënta maanaam langage bi mu ko tenir ko moom moom mën naa wëlbati ku tenir beneen langage mhm. maanaam leeral tontu ki gën a mag mhm. ci beneen xeeti waxeen loolu tamit day wane ne man naa nekk bi ci def euh, moom mooy euh, ne bijj maam xëcc gi nga xam ne moom la ko xëcc laaj ko moom mooy ne ñaari jigéen ñi am na ñoom ñooy gën a mën a wax ak seen moroomu jigéen ñi mm-hmm. ci yenn mbir loolu tamit da koy tegte la wala boog ñi xaw a tolloo niveau ñoom ñooy faral di gën a mën a am langage bu gën a leer mooy léeg-léeg ki nekk ci kaw moom léeg mu mu utiliser langage niveau bu langage boo xamante ne ñoom ñaar ñi gën a nekk ci suuf ñoom danañ ko gën a doon ñoom ñooy gën a comprendre am ci seen biir mm-hmm. dégg nga waaye kon euh, beneen bi ci def tamit moom mooy ne ci gën a ndaw taalibe bi mën naa jàppale sëriñ bi ci di leeral li nga xam te ne moom lay jàngale mm-hmm. maanaam moom mënta wax rek ne de na sëñ bi jàngale rek mu jeex déedéet maanaam mën taalibe bi mën naa jàppale sëriñ bi ci mu jàngale mm-hmm. te lii comme li sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wax nii euh, maanaam def nii loolu tamit daf koy daal di leeral beneen nag bi ci des moom mooy ne dañ koy jëfandikoo maanaam parfum bi ci deret maanaam maanaam mooy deret ji la ñuy jël jël parfum bi topp ko ci loolu moom la moo tax e, tam imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam moom mooy kon jigéen ji mu sangoo sangaayal farata mm-hmm. day daal di sunna la mu jël misk e, def ko ci coton bi maanaam laale ko li nga xamante ne foofu la deret yi doon génnee wala boog mu jël coton bi am na ci borom xam itam lu ñuy wax mooy mu jël morceau wala benn coton mu lu mel ne lingette wala serviette noonu daal di koy teg place bi nga xamante ne moom la deret ji doon génnewee ah, bu ko defee mu mën a euh, gën a woyofal wala boog mu gën a euh, fendil li nga xamante ne moom mooy saignement yi nga xam ne ñoo doon génn hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala joginde woon hadith numéro 315 hadith numéro 7357 imam Muslim indi na ko ñaar yoon hadith numéro 332 wax nañ ko léegi imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 314 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro deux cent cinquante et un hadith numéro quatre cent cinq quatre cent vingt-sept imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro six cent quarante-deux imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro vingt-quatre mille neuf cent sept vingt-cinq mille cent quarante-cinq ak vingt-cinq mille cinq cent cinquante et un amma imam At-Tirmidhi moom moo ko indiwul ci ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabu ghaslil mahiid baabu buntu ghasl raxas maanaam ak sangu al al almahid ki nga xamante ne moom mooy ki gis mooy mooy mbërëg maanaam fii xaqiqatan bu ñu xoolee dañuy gis ne buntu la boo xamante ne moom buntu bii weesu presque benn lañ maanaam waaye sauf que imam al-Bukhari rahimahullahu taala li ko tax a jóg ci buntu bii weesu li ko tax a jóg moom mooy jëfandikoo di ñu war a jëfandikoo parfum bi maanaam moom la bëggoon a mettre en évidence ne daal. dëgg-dëgg parfois def na ko jëfandikoo jamono ji nga xamante ne moom la ñuy gis mbër maanaam jigéen ji bu setee sangaayal farata gi muy def jël parfum teg teg ko wala mu mel mu def ko ci benn ci serviette yi muy sol wala yu mel noonu wala mu jël ko parfum bi raxase ko maanaam euh, bërëb bi nga xamante ne maanaam euh, foofu la deret ji di génnee ak yu mel noonu loolu dafa nekk loo xamante ne yoon la sunna la yeneen bi sallallahu alayhi la ko jàngale gin loolu la ci jubluwoon am maa fii nag dafay tegtalee rek ne maanaam na léegi buy sangu farata léegi dafa gën a indi wax ci anam gi gën a yaatu donte jëmmi hadith bi la indiwaat waaye daf ko indiwaat ci yeneen beneen riwaaya ndax euh, hadith bi weesu ci Yahya euh, ibn Musa al-Balkhi rahimahullah la ko jëlee amma fii nga xamante ne moom mooy beneen riwaaya bi dafa ne qaala hadda bi lisaan muttasil fi awal kitaab ilay haddathana Muslim te mooy Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi muy Abu Amr al-Farahidi rahimahullahu ta'ala dañ koo xamee ci ash ak wala boog al-Qaffab moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi maanaam ñi teel a génn àdduna lañ moo tax imam al ak imam Abu Dawud rek a solo ci moom rahimahullahu ta'ala te moom muy sëriñ bi gën a mag bi imam Abu Dawud a jànge maanaam gën a âgé mu ngi génn àdduna moom moo gën a âgé ci imam al imam Abu Dawud ki mu jàngee ci rahimahullahu taala ñeneen ñi ci def tamit solo nañ ay hadith waaye dafa am intermédiaire ku dox seen diggante waaye ci wax am kutubu sitta ñoom ñaar imam al Bukhari imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom directement ñeneen ñi solo ci moom te nekk ay ta moroomi seeni sëriñ yi moroomi sëriñ yi ñoom imam Bukhari ku mel ne ibn Ma'in ay Nasr ibn Ali Muhammad ibn Yahya al-Zuhali ak Hajjaj ibn Sha'ir ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp ak Abu Hatim Abu euh, ar-Razi ak Abu Zur'a ar-Razi rahmatullahi ak Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi ñoom ñëpp rahmatullahi ala al-jami' ñoom solo nañu ci euh, moom bi euh, rahimahullahu ta'ala moom nee na bind naa ci lu tolloog juróom ñetti téeméeri sëriñ katabtu an samana mi'ata shaykhin ma justul jisr maanaam man bindee naa ci juróom-ñetti téeméer mooy huit cent sëriñ jàngal nañ ma te wees te jéggiwuma paw bi maanaam li muy mooy génnuma sama dëkk loolu tax imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala loolu la wax ne moom li ci bokk na ci li ci yéeme mooy soixante-dix sëriñ jàngee na ci maanaam am na huit cent sëriñ te bokk na ci soixante-dix sëriñ yu jigéen yoo xamante ne jàngee na ci ñoom mais li yéeme ci moom ànd ak ni mu ponkale ànd ak màggaayam and ak li nga xamante ne moom mooy ni mu ràññeekoo yépp ci xam-xam ah, ba nekkoon imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala ànd ak loolu yépp mësta jéggi bi maanaam mooy mësta génn dëkkam ci këram lañ ko fekk maanaam dëkkam lañ ko fekk loolu nag dafa bokk ci ñi nga xam ne jagleel boroom bi la subhaanahu wa ta'ala moo tax lool lay wax ne moo tax imaam euh, Abu Dawud doona as-Sijistani na maa raxila ila ahad ma muslim bii nii al-Farahidi Muslim ibn Ibrahim al-Farahi di moytuwul dem tuugu dem laxas ay bagage dem ne day jàngi ci kenn loolu moom gën a lëgu rëy rëy ndax ku ne xam na ni mbir mi daanul demee noonu waaw laayu tata loolu ku nekk xam na ko ah bokk na tamit ci li mu ràññee ko mooy le fait que nombre conséquent wu jigéen ñi mu jàngee soixante-dix jigéen loolu tamit dafa bokk ci li raar ndax bari na ñuy am ay sëriñu jigéen mais duñ tollu ci nombre boobu loolu dafa raar dégg nga euh, kon moom mu ne qaala haddathana Wuhayb moom lañ doon wax naan ci riwaayam bi léegi moom mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullahu ta'ala Abu Bakr mooy daa xantalam mi ngi gën a adduna adduna cent cinq cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa alihi bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon xam maanaam eh, xadis xamoon tamit maanaam góor yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xadis yi maanaam di leen ak lu ñut gi mu leen di lu ñut xamante ne ñoom la gën a ñoom moo a xam rahimahullahu taala eh, moom waa Basra la rahimahullah mu ne qaala moom comme comme que muslim comme nga xamante ne moom mooy al eh, mu ne qaala haddathana Mansuur wax nañ ko léegi mooy bintu Safiya an ummi mooy Safiya bintu Shayba radiyallahu an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha am na am na imra'atan am na jigéen min al-ansari ci al-ansari ah mooy Asma bintu Sukkal radiyallahu ta'ala anha qalat nee na li nabi ñeel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kayfa ana naka aftasilu moom lay sangoo min al-mahid ci mbërëg maanaam mooy bu génnee ci mbërëg ana naka lay sangoo qaala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maanaam mooy ginnaaw bi nga ko waxee sangu bi yëpp ba noppi daf ni ko xusi nag jëlal firsatan ab morso boo te ne mu massakatan bu ñu def parfum la maa bu ñu def misk fa tawadda'i te nga raxasoo ko maanaam tawadda'i moom tekkul nga jàppoo ko mu nga raxasoo ko salaatan ñetti yoon maanaam salaatan ñetti yoon bi mën naa nekk ne li mu ko wax moom mooy parfum boo jëlee morso bi da nga koy teg ci place bi nga fom ko bu baax ak fi fi deret di nekk nga fom ko ñetti yoon gin après nag ngay jóg jël beneen bi nga teg ko fi mu ne nga bàyyi ko ci ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu leer eh, tawadda i salatan mën naa nekk nde daf ni ko ci xaala la aju daf ko koo wax wax ji salatan ñetti yoon te loolu day dellu ci hadith bi ñu weesu ndax bi mu ne tatahari biha tatahari mu ne ko naka kayfa tatahharu mu ne ko fa tatahari biha kayfa mu ne ko kayfa mu ne ko tatahari dégg nga maanaam kon ñetti yoon boobu mën naa tekki ne ñetti yoon bi ci loolu la aju kon maanaam loolu dañ ci xamee ñaar yëpp de toute façon maanaam mooy ne parfum bi dañ koy jëfandikoo ñetti yoon mm-hmm. dégg nga su ma topp inna nabiyya nag yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam istahya dafa daal am ceer sax mm-hmm. dégg nga mm-hmm. maanaam dafa jékki mu daal di am kersa fa aarada mu daal di du mooy bu waji yi ci xar kanamam maanaam kon loolu dañ ci xamee tamit ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lii day waree kersa gu mag gi yenent bi amee woon sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne pourtant dafay jàngale lépp day wax ci mboolem mbir yi waaye daf cee boole am daf cee boole am kersa da cee boole am kersa gu rëy moo tax gis nga euh, euh, jigéenu lansaari ñoom ñoom loolu amul woon problème ci ñoom maanaam ñoom dañ ñëw laaj bi ñuy laaj xam nga jigéen ñi dañoo wuute am na ñoo xamante ne dañuy a yu mel noonu ñoom dañuy faral di yabalaate ak yu mel noonu am na jigéen ñoo xam ne ñoom dañuy mën a laaj loolu garaawul ñoom voilà te loolu loolu du ŋaññe waaye bi muy nekkee ŋaññe nag mooy bu demee ba nit ki maanaam lu ñuy wax wow bët maanaam mooy jigéen ji moom day nekk koo xamante ne euh, amul dara lu muy ruus amul dara lu muy kii lu ko neex wax xamul lu muy waxee ak nit ñi ak yu mel noonu waaw loolu moom mooy li <laughs> li nga xamante ne euh, moom mooy euh, li aju ci euh, xeetu jigéen ñi dégg nga mu ne kon waaye kenn ku ti nekk xeetu ngëneelam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag dafa am kersa fa aarada mu daal du muy boo ji ci xar kanamam maanaam ñu gis ne te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu noonu la amee woon kersa tamit la amee woon comme li nga xam ne noonu la ko sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe woon ak yeneen sahaaba a anhum ne moo gënoon a am kersa ki jigéen ji nga xamante ne mooy janq bi nga xamante ne dafa nekkoon ci eh, ci ruqam maanaam mooy jànq goom nga xamante ne boo ñëwee ci dëkk ci kër gi da nga koy fekk ci biir néegu yaayam ci benn rek mu toog noonu ndax kersa googu nga xamante ne day toog rek sëgg def nii muñ ne ko asto mu ne naam day day ki nga di kii gëna ko kayi mu daal di jóg daal di daw sëgg def nga xam ne buy romb nit ñi sax day am problème yeneen bi saa sal mu ëppoon kersa jigéen jooju voilà ànd ak loolu yépp te loolu day wane ngëneelu kersa ànd ak loolu yëpp nag euh, terewul bu daan wax dëgg bu dëgg jotee da koy wax lu mu waroon a leeral da koy leeral lu mu a def da koy def et cetera sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax kon mu ne ko euh, moo tax aw aw xaala moo tax nag wala bo xaala danu ko tawadda i biha na nga na ko waay nang ko ko setloo waay maanaam maanaam baat tawadda maanaam day tekki maanaam wudu bi maanaam bi xaqiqat lughawiyya la maanaam xaqa lughawiyya la maanaam mooy ci làkk arab wu maanaam tawadda day tekki raxasul maanaam nga raxasoo ko loolu lay tekki kon maanaam tawadda i biha nga raxasoo ko fa axagat nee na fa axastuha ma daal di jël ndaw si nag fa jazabtuha ma daal koy xëcc bijji ko fa akhbartuha ma daal di koy xabaare bi maa ci li nga xamante ne yuridu moom la namoon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy mu raxasoo maanaam mooy li ñu wax mooy mu jël coton bi raxasoo ko ah, def ci parfum teg ko ci place bi nga xamante ne moom la deret ji doon génnee wala fi nga xamante ne moom la taxoon mu fompe ko ko kon hadith bi gisoon nañ ko léegi eh, ci eh, taxrij bi eh, dégg nga imam Bukhari ne nag xadis numéro 314 te euh, dana ko indiwaat xadis numéro 7501 dana ko indiwaat xadis numéro 7357 amma wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo dañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu imtishaat al-mar'ati 'inda ghusliha min al-mahiid mu ne baabu buntu imtishaat peñew peñew fi al-mar'ati jigéen ji peñew 'inda ghusliha faf sangam sangu bi muy sangu sangaayal farata mi naa ma xeedi ci euh, mbërëg bu gisee mbërëg mm-hmm. euh, euh, xam nga loolu loolu loolu moom mooy lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam li indi laaj bi moom mooy ne xamoon nañ ne jigéen bi sangu sangaayal janaaba moom du soxla muy dindi li nga xamante ne moom mooy ay mooy li léttam mm-hmm. maanaam jigéen ji buy bu léttoo du soxla mu dindi ko mm-hmm. waaye loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah dañ ci indi ay teqantal yoo xam ne insha allahu taala daañ ko indi mm-hmm. waaye euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maam ci xadis bi nga xamante ne moom lay indi muy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha mm-hmm. daf ci wax maanaam luy tegtale ne da koo digaloon ci mu dindi ko maanaam mu peñewu euh, peñewu boobu nag euh, moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii waaye nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci rawatina Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoom ñoom am na ci mbooloo ci ñoom te loolu moom mooy mazhab bi daanaka lu dul ne al imam Ibn Qudaama al-Maqdisi rahimahullah ci al-Mughni moom dafa saxal ne dañuy eh, peñe bi maanaam maanaam firi gi ñuy firi létt yi jaru ko teqantel nga xam ne moom lañ ci def waxoon nañ la ne bu dee day sangu cangaayal janaaba du firi létt yi waaye bu dee day sangu cangaayal ngir mbërëg loolu xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom dañ ne day firi day dindi létt yi li tax muy dindi létt yi nag ñoom dañ ne li mu koy dindi mooy ne mbërëg benn yoon la koy dal ci weer wi mm-hmm. am maa ni xam ne moom mooy janaaba mën na koo dal lu baree bari ci weer wi kon buñ ne ko faaw ngay firi létt yi loolu day daal di nekk coono moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, doon woon wax ne nañu dindi létt yi mm-hmm. eh, am na nag xadiisu ummu salama radiyallahu ta'ala anha boo xamante ne dafa wax ne euh, yenente bi sallallahu alayhi ne dama ñëw ci yenente bi ma laaj ko ne ko euh, man jigéen laaj yoo xamante ne samay létt dafa dëgër mu ne afa anqudu dufra ra'si ndax damay daal di samay létt ah, lil janaaba ngir ñoom lil ghasli min al janaba wala boog ci beneen riwaaya li ghaslil jana li ghaslil hayd wal janaba ndax bu ma amee canga bu ma waree am cangaayal farata damay digg sama létt wala boog ci beneen riwaaya bu nekk Sahih Imam Muslim rahimahullah bi mu ne bu fekkente ne dama am lil haydati wal janaba maanaam bu fekkee damaa gis mbërëg ba noppi wala boog ma gis janaba yeneen ci saa xam ne ko la déedéet innamaa yakfiiki an taxassi ala ra'siki salaasa hafayaat summa tufiidil maa'i ala saa'iri jasadiki fa idha antiqat tahurt ne kon déwén na la sëkk nga daal di sotti ci sa bopp bi ñetti euh, ndox ndox ñetti yoon maanaam ba karaw ndox mi laal karaw bi laal laal laal der bi boo defee loolu ginnaaw nga nag ngay daal di jël ndox rek tasaare ko ci sa yaram bi bu boobaa laaf na maanaam loolu moo tax lu ëpp ci borom xam-xam yi te ñooy xanafiye yi ak maaliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ak lu bëri ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne euh, firi létt bi du nekk farata hatta ci jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëgam du nekk farata waaye nag lu ñuy sopp la ci moom ngir xadiis yi nga xamante ne moom mooy ñëw insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil te mooy at-Tabuzaki al-Minqari al-Haafiz al-Basri rahimahullahu taala moom Muusaa ibn Ismaa'iil mi ngi génn àdduna ci weeru rajab 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari euh, solo na ci moom ak Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement maanaam wax nañ la maanaam gis na 223e année la. ginnaaw gàddaay am sallallahu alayhi wasallam amma ñeneen ñi ci def nag ñoom tamit soloo nañ ci moom waaye faaw day am ko dox seen diggante maanaam mooy imam muslim imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na haddathana Ibrahim te moom mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daakantaram nekkoon Abu Ishaq moom waa Madinatul Munawwara la ala sakiniha afdalu salaam waaye dafa demoon dëkk ji Baghdad maanaam loolu moo tax mu tase moom maanaam sëriñam bi foofu la taalibi bi foofu la jàngee ci moom mooy al imam Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Abu Ishaq al-Madani mooy Ibrahim ibn Sa'd rahimahullah mu ne qaala haddathana Ibn Shihab te moom mooy al imam bu mag boobu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra kon moo tax ñu naan ko az-Zuhri rahimahullah di bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam ci wàllu yaayam mooy Zuhra ibn Kilaab uh, uh, ibn Murra ibn Kaab mooy Kilaab boobu foofu la bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu baayam comme ni xam ne yaay yenente bi ak baay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom foofu lañ bokkee ci Kilaab boobu moom dàkkantalam mooy Aboubacar mooy kunyaam comme li nga xam ne li nga xam ne Muhammad ibn uh, Muslim moo tax dafa siiwee dafa siiwee ci ñaar ñaari dafa turam bi maanaam Ibn Shihab wala boog az-Zuhri imam az-Zuhri mooy imam Ibn Shihab tamit maanaam ñoom moom ñaar yooyu la siiwee euh, amaan na mooy ki gën siiw ci waa Banu Zuhra ginnaaw maanaam ñaar Zuhri di Zuhri Zuhri maanaam daa mel ni moo ci gën a siiw ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ah, ah, ci anam ci anam boo xam ne bu ñu nee az-Zuhri rek ñëpp xam nañ Muhammad ibn Shihab lañu ah rahimahullah dañ koy dàqantelee kon maamam bi nga xam ne moom mooy Shihab nee naa Ibn Shihab fekk. moom du ibnu Shihab Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdullah ibnu Shihab maanaam muy ñeenteelu maamam moom lañ koy dàqantale ñu naan ibnu Shihab ñu koy dàqantale ak ngir juróom benneelu maamam mooy ndax Shihab boobu mooy ibnu Abdullah ibnu al-Harith ibnu Zuhra wala boog juróom ñaareelu maamam dégg nga moom mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn bi sallallahu alayhi comme tamit eh, taalibeem bii ni Ibrahim Abu Ishaq al-Madani rahimahullah ñoom ñii eh, ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Urwa moom mooy Ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma eh, muy Abu Abdullah al-Madani tamit moom moo di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokkoon ci fuqahaa sab'a yi mm-hmm. juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag yi nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jamono tabi'i mm-hmm. Euh, moom mi ngi gane àdduna kon ci vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kon euh, waaw soixante-dix ans loolu waaw baax na soixante-dix ans dégg nga am mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu'minina xanaa qaalat ahlaltu nee na maa ngi maa ngi talbiya maana ndax bu ñu naan labbayka allahumma labbayka maanaam ahal mooy ah, ahal dégg nga dégg nga maanaam ahlaltu na maanaam mooy sikkar yëkkati sa kàddu di sikkar tudd yàlla maa rasulillahi an nag ndaawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hajjatul wadaa ci hajjatul wadaa mooy aj gi nga xamante ne moom la ñuy tàggoo ah, ngir ne moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo àndoon te loolu mi ngi am ci fukki fan fukkeelu at ak ah ak benn te mo ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne boobu bi mu paree xaj bi Euh, ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu pare waa fukkeelu at ba ñu paree mm-hmm. gannaaw gi muharram moo mm-hmm. moo dikk gannaaw muharram bi euh, safar gi mm-hmm. safar rabiul awal ci la yent bi génnee adduna sallallahu alayhi wasallam maanaam ci fukkeelu at bi ci la ci la ci la aji moo tax boobu aj rek la aj ci l'islam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam benn aj la aj ci l'islam euh, ajoon na nag lu ko jiitu ñetti yoon waaye ci lislaam moom ñeent benn aj rek la aj dégg nga nee na kon boobu nee na ma ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci aj boobu waaye ànd ak aj boobu lañu tuddee maanaam ajug tàggoo gi ah nee na ma nekkoon mi man ci ñi nga xamante ne tamatta dañoo defoon lu ñuy tuddee tamattoo maanaam tamattoo moom mooy ma dem aj ji ma ma dem umra bu ma demee umra euh, ci biir ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ashhurul hurum yi maanaam ñetti wala ashhurul xaj yi ñetti weeru aji moom mooy koor maam diggante korite bu ñu xasee ba korite ba jouru korite mm-hmm. ba bi mm-hmm. loolu moom moo tudd mooy ñetti weer yooyu ñoom ñooy asuru asuru xaj mooy ñetti weer yi nga xam ne ñooy weeru aji mm-hmm. léegi nag <coughs> moo tax alxuraan ne alxajju ashuru ma'lumaat at ay weer la yu ñu xam maanaam ñetti weer yooyu nag su fekkente ne da nga cee umra ba pare génnoo ci lu ba ci miiqaat bi maanaam nga bëgg nga nga def umra ba pare bëgg aji ji te doo dem ba génnaat mii xaat bi complètement dem defaat sa ihram ñëwaat doo ko dugg aj boobaa li ngay def moom tamat toox lay tudd ma da ngay nekk ci biir dëkk bi maanaam mën nga faa def bañ a génn ba ci mi euh, mii xaat bi waaye loola bu boobaa soo ñëwee da daal di euh, dañ da ngay daal di inda da ngay daal di rendi hadiyu maanaam euh, jur goo xamante ne bay matal am la mm-hmm. maanaam jur gi nga nga mën a Euh, nga nga sa at mën a baax maanaam looloo koy far maanaam le fait que nga waroon a génn ba ca biti hmm. doog a dellu si waat loolu moo koy far hmm. dégg nga kon euh, loolu nee na nag waaye fakkuntu man nag kon dama bokkoon mi man ci ñi nga xam ne tamataa dañoo def tamatoo hmm. waaye walam walam yasuq waaye nag yóbbaalewul al hadiyu hadiyu maanaam hadiyu moom mooy jur googu nga xamante ne moom euh, la ñuy yóbbu ci muy nekk mu nekk kon gëléem wala boog nag wala xar fekk ci li nga xamante ne moom lañ koy yóbbu ci Kaaba ga maanaam mooy comme ñu tuddee hadiyan baalighal Kaaba maanaam mu nekk jur goo xamante ne dañ koy yóbbu ca mm-hmm. bu ko defee euh, euh, mu daal di mën a nekk loo xamante ne day remplacer ah euh, day remplacer dellu si gi maanaam ni ki noonu ki nga xamante ne moom mooy def kiraan tam noonu lay def maanaam kii def kiraan moom lay jóge ci biti day yóbbaale hadiyu loolu tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba waxee ñi ci def sahaaba yi la anhum ne leen def leen ifraat euh, wala ñenn ñi nga xam dañoo bëggoon a def aj maanaam mu ne leen déedéet def leen euh, aj ak mu leen def leen ifraat gi bu leen def bu leen def xiraan bi xiraan moom mooy nga dajale euh, umra ak aj aj ak umra mu ne leen bu leen ko def firi leen dindi leen seen yéenéw aj gi maa tax loola borom ko wax ne dañuy wax naan dañuy yegg ci sarifa maanaam dañuy tënk kii bi ndax loolu tax na rek yooyu yëpp masala la yoo xam daan ko gën a leeral bu njëkkee ci buntu xaj mais ci ci ci kitaabul xaj ci téerub xaj mm-hmm. waaye euh, ne ñoom dañoo juge woon ca bi ñu bi ñuy bi def ni leen woon nañu euh, laat a añu yegg ci sarif mooy mooy fii sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala a gisee woon mbërëga bi mm-hmm. ci la ko ci la leen waxee ne woon ne leen firi leen seen yéenee ak mu ne bu dul woon man li ma indaale sama hadiyu mm-hmm. kon tamit noonu laay def damay firi sama yéen ak aj def def def tamattu def def def def def ifraat bu ma defee ifraat moo tax bañ demee ñoom ñu def umra maanaam lu ëpp ci ñoom moo tax umra la leen def loo nga xamante ne moom ak soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp umra lañ def waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha man ndax borom foofu dañ ciy wute ngir ne dañoo jommi ci riwaayaat yu wuute xam ngeen gis ñu gisoon nañ su naan laa nara illa al hajj ak na xaraj naa ma rasulullah sallallahu alayhi laa nara illa al hajj ci beneen laa nazkura illa al hajj wala ci beneen riwaaya muhallilina bil hajj ak yooyu ba pare fii moom moo ne umra la def tamattu la def mm-hmm. maanaam nga gis ni kon Euh, loola tax borom moom mbir yi jommal leen nga gis ne euh, euh, lan la ci def réellement lan la def lan lan def moo tax borom ko eh, bi jommi waaye amaan na insha Allah li gën a dëgër moo tax loolu dañ koy tudd ngir tënk masala amaan na li gën a dëgër mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu anha yenn tim saa sam da koo fiiriloo ak bi mais complètement maanaam moom la ñu yéene woon bi ñuy ñëw waaye daf koo fiiriloo ak bi complètement bañu ñu moo tax mu defloo ko umra yi kese dégg nga mu ne wala kon mu ne mu ne fa zaamat mu daal di jàpp mu daal di jàpp mooy wax na ne moom sayyidat Aisha annaha naka moom kat haa dat dafa gis mbërëk wala tatuur te laabul maanaam mooy contraire ki ki ki gis mbërëk mooy ki laabul dégg nga nee na xattaa bete daxalat mu daal di dugg laylat arafa bisu guddik arafa fa qaalat mu ne ya rasulallah maanaam mooy guddik nga xam te ne mooy guddik arafa gi mu ne ya rasulallah e eh o ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii laylatu arafa guddik xam ngeen ni yeneen sallallahu alayhi ko ah isna'i ma if'ali ma yaf'alul hajj ghayra annaka la taqum fi bil bayt mm-hmm. defal boolem la kii aj di def ba sauf que yow lan doo tawaaf kaaba gi mm-hmm. waaye mbërëg bi kon dafa daf ko yóbbu ndekete ba keroog ba gis bu arafat ñu ma ngi gis mbërëg mm-hmm. dégg nga ba bis bu arafat ma ngi gis mbërëg nee na wa innama am ba des mooy kuntu man tamattaatu damaa defoon damaa defoon tamattu bi umratin ci umra maanaam man daal umra laa defoon fa mu wax laa ñeel ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam unqudi um hmm. uh, firil ra'sak ra'sak sa bopp wam tashiti te nga te nga te nga peñu maanaam yi nga xamante ne bu boobaa laaj bi moom mooy xam nga normalement ci at warul def yooyu yëpp hmm. waru fi nekk di firiw di yooyu mais nag comme dafa war a sangu cangaayal farata hmm. loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nag firil sa bopp te nga peñu maanaam kon loolu moom moo tax day leeral ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullah suraax yi dañoo am problème ci lu tax imam al-Bukhari indi hadith bi fii mm. te waxul woon ne dafa am maanaam pour pour pour kii ki mbërëg ngir ne sangu farata ji muy sangu ngir mën a def yenn maanaam maanaam ci ko xaj yi la mm-hmm. kon lan moo tax te lool moom moo tax euh, kii aj mën naa ñëw jouru Arafat aj si mm. tax euh, euh, jouru bu la jouru foofu nga aj li ci def yëpp mën nga koo def maanaam moo tax aj mën nga koo def ci ñaar wala ñetti fan boo demee eh, eh, Arafat rek bu fekk yi ci des yëpp boo demee Makka nga dem def wër wër wër eh, Kaaba gi dem def li ngay def yëpp da nga julliñ sa ñaar raka def def tawaaf ah tawaaful wadaa ah. après mu daal di jeex nga daal di dem wat maanaam def sa bon buñ xëyee dem Mina bien sûr dañuy xëyee dem Mina parce que buñ jugee Arafat dañuy dem Muzdalifa ci guddi gi buñ xëyee daal dem sànni ji jamra dem minan sànni seen i jamra ci sànni seen jamra boog dem eh, dem minan dem eh, rendi ji seen hadu yi seen xar yi ah, ak nag yeeg gëléem mooy muy yi yiñ doon wax léegi bu ñu ko fa jógee dem eh, watu ji bu dee góor ñi la aji ji dem dem def ji seen tawaaf suñu paree kabar seeni julli ci ginnaaw kaaba gi ci ginnaaw maqaama Ibrahima mooy foofu mooy waja'alna maqaama Ibrahima musalla ah dégg ngeen def eh, ñu daal di julli seen ñaari rakka paree daal di ñibbi. jeex na aja boobu nii la seen pré <laughs> ah aj nañ jeex na <coughs> ndax Safa ak Marwa bi rek lay def maanaam juróom-ñaari Safa ak Marwa ñibbi. maanaam bu def tawaatee noonu day def Safa ak Marwa rek ñibbi yeex na ak nii la yëmbale nii la woyofee nii la nii la yombee waaw moom léegi nag di ci yéeme mooy alal gu metti giñ ci yàq ak tam ko gu bari giñ ciy dugal léeg-léeg da ngay gis ñuy jógee ak te léegi loolu moo commencé xew da ngay gis ñuy jóge jógee ak pour ñibbi si dañuy jël ay t-shirt yoo xam te dañ ci imprimer seen ay yére maanaam def benn genre comité d'accueil boo xamante ne ñoom ñooy accueillir kii ak si xam nga loolu ak yeneen ak yeneen yu ci aju yàlla nañu yàlla sàmm mais loolu moo xewoo léegi looloo xew boo demee Kébémer loolu ngay gisal ah. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xeetu ndawtal yi ñuy def joxante ci biir aji ah maanaam dañ koy def événement boo xamante ne léegi day daal di génn complètement cadre jaamu yàlla dem ci ci ci ci caa ci ay caaxaan war a puukare yàlla nañu yàlla sàmm. dégg nga moom ne ko kon firi nag na nga na nga na nga euh, firi sa sa sa bopp bi na nga firi sa létt te nga te nga peñewu mm-hmm. maanaam wa am si kii te nga téye sa bopp an ko wëllu sa umra gi maanaam mooy ko tawaaf kaaba gi mu war a def et cetera mm-hmm. nee na fa ma daan def loolu fa lamma ba nga xam te nag qadaytu eh, maa ngi matal nag alxajja aj gi amara ci la digalee maa ngi léegi nag maanaam bi nga xamante ne léegi nag maa ngi war a dem matali ji aj ji nag léegi ngir ne pare naa mm-hmm. sama mbër gi jeex nañ ma sangu cangaaya farata maanaam loolu kon day tegtale ne kii war a sangu jigéen ji sangu cangaayal farata euh, su fekkente ne ci ak bi nga xam te ne dañ ciy tere peñew peñew kii bi watu kii bi kii bi firéeku beeg peñew yooyu dañ ko ciy tere segam mm-hmm. ci loolu lañ ne ko na ko def ngir ne dafa war a sangu cangaayal farata mm-hmm. lool li muy tegtale moom mooy kon ki nga xamante ne mooy ki ci des waxaale wuñ ko kon loolu moo tax xanaa bi lay rahmatullah seen lay foofu day daal di dëgër waaye hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha mooy wane ne du farata mm-hmm. ah et lu ñu sopp la euh, ala kulli haal loolu lii moom moo indi maanaam ni ñu interprété hadith yi ak ni ñu ko déggee moo indi wuute yi borom moom mi indi wuute rahmatullah am maa hadith bi ñaare ñoom duñ koy faral di jëfandikoo waaye imam al-Bukhari daf koy jëfandikoo ngir dégg-déggam gu sew. Mm-hmm. ngir jàpp ne bu fekkente ne lii nga xamante ne ah maanaam du farata ci la ñuy defee lii waxuma laa li nga xam ne farata la. Mm-hmm. maanaam nga gis ne kon mazhabu imam al-Bukhari mooy ji daa war di ay léttam hmm. amma ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen fuqaha yi globalement jàpp nañ ne duñ firi létt yi hmm. waaye nag am nañ ay xeetu tekkantal yuñ indi yoo xam ne tamit xaw nañoo jege wantoo hmm. loo xam ne mu def na koo tënkii nii mooy ne fekkete ne létt yi dafa dañ ko nit ki moo ko fasal boppam takk ko maanaam takk ci ay ay ay masalan ay ay ay wëñ xam nga kii bu dee benn wëñ wala ñaari wëñ Maliki rahmatullah dañ koy jéggale ñoom jàpp nañ ne benn wëñ wala ñaari wëñ loolu garaawul mais bu commencé bëri rek da koy daal di obligé firi mm-hmm. bu dee jigéen ji day sangu cangaayal far mm-hmm. su su gisee mm-hmm. euh, bu dee saafee rahmatullah ñoom garaawul mais comme bu dee mbir mi dafa takkul boppam maanaam mbir mi nit ki moom maam masal jigéen ji bàyyi ay boppam bopp bi a daa di mu nekk voilà mu dem ba nekk xeetu rastaak yooyu non bu dee góor moom da koy wat da koy wala mu dindi voilà bu dee góor da koy da koy dindi wala mu wat ko wala mu peñi ko ala kulli xaal ndax li nga xam ne moom mooy li am solo moom mooy tamit ñoom dañuy wax ne yii yëpp koy jéggale sous condition ndox mi di bi amma fuqaha maliki rahmatullah comme ku mel ne moom ad-Dafsuqi rahimahullah mu nettal ne ñoom dañuy jéggale jigéen ji nga xam te ne euh, kii la arus mooy ceet na lañ doon waa ceet bu bees jigéen ji ceet bu bees bi moom bu dee dafa léttu létt yi noonu parce que dañuy wax ne su ko defee maam yàq alal lay doon mm-hmm. ndax ni muy ci defee xam naa defar akroa yi da ci ci nangam nangam <laughs> mais loolu ciet bu bees bi moom lañ koy may de mm-hmm. dégg nga mm-hmm. waaye ala kulli xaalin daal maanam mbir mi tënk gi loolu la nee ci la diggalee Abdurrahman mooy ibnu Abubakar radiyallahu anhu mooy magam laylatal hasbati maanaam guddi goog nga xamante ne mooy laylatul hasba mooy euh, hasab mooy guddi gi nga xamante ne ci la ñuy dem nekk minan maanaam diggante minan la ak Makka nee na fa amarani mu daal di may euh, umraal min at tan min at tan'imi la ko jëlee ci tan tan'im makaana umrati bërëbu sama ah sama ah, umra allati bi nga xamante ne nafaktu moom laa soobu woon dégg nga Euh, kon moom moo ko moo ko dem jàppale ko ci umra gi defal ko place yi nga xamante ne foofu la waroon dem yeneen place yi nga xam ne moom la demutoon mhm. wala boog waaw ngir mu jàppale ko ngir ñu mën a ngir mu mën a mottali ay umra mhm. dégg nga nee na kon euh, ñu tënk ñu yem foofu ndax hadith bi insha allahu taala imam Bukhari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

Euh, maanaam loolu pour mu waajal la pour bu waree sangu maanaam daf koo def <coughs> ngir waajal sangu gi mu war sangu moo tax mu mu teel a mu teel ko def parce que temps bi daf leen a pressé woon voilà ngir anticiper la mu daal di peñewu mu daal di rax euh, maanaam mu dindi bopp firi létt yi peñewu ngir mën a xa ngir ne bu bu rek day daal di sangu sangaayal farata. Ah,

sur le, sur euh, le hadith euh, numéro 314. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est quel mot en arabe qui nous comprendre que on précède du chiffon et qu'on donne en fait. hadith ba. 314. quand il dit ça, qu'on sait que. Euh, parce qu'on pourrait comprendre qu'on pourrait comprendre euh, hmm. qu'on loolu hadith bi wax naa la ko imam al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci tënk maanaam partie beneen bi nga xam ne mooy wane ne daf koo digal d'abord mu sangu cangaayal farata loolu ci Sahih imam Muslim la nekk waaw ah, rahimahullah